wa sallallahu wa sallama ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa ala mbokki ju ginnaaw bi ñu sante yàlla ñoo ngi leen di nuyu te leen baalu àq xam ne noonu la ko mu assasatul wafa'i bi xuquqil iman baaxoo defee bi koor gi tàmbalee ba léegi fas yéenee dalal kenn ci borom xam-xam yi nga xamante ne tànn nañ leen ngir ñu ànd ak ñun fës yi nga xamante ne tànn nañ ko te jàpp ne buñ ko àndee jàngat des na ci jariñu des na ci jariñe ñu fës ne dalal kenn ci borom xam-xam yooyu tey jii ki ñuy dalal nag yaakaar naa ne daanaka jëruñu koy présenté ndax miin nañ ko ci jotaay bii nga xamante ne moom lañu nekk njëkku fee jaar tey tamit jaar na fi ay yoon yoon wàll yu bari tamit tomb yu bari yoo xam ne jàngal nañ ko tamit indi na ci participation kon dañ koy daral tey jii rek ngir mu ànd ak ñun jàngat benn ci tomb yooyu nga xamante ne moom lañ tànnoon kooku mooy sëriñ jililoo sëriñ Abdou Khadir ñu gën koo xam ci sëriñ jililoo xam naa ne bala ko jox kàddu gi dañuy xamle tuuti rek ci ay jaar-jaaram sëriñ jililoo moomu mi ngi jànge alxuraanul karim ñombe ci kër Baye Talla Thiam di daara joo xamante ne ñëpp xam nañ ko ci jàng foofa tamit fa la tàmbalee jàng mu xam-xamam gannaaw ba mu fa jàngee ab diir la fa jóge ñëw fii ci Darou Moukhty ci daara ji nga xamante ne ñëpp xam nañ ko ci jàng xam-xam muy daara Serigne Abdourahmane Mbacké la mottulee njàng mu xam-xamam ba mu jógee foofu tamit muy yëngu ci wàll googu rek muy jàng ak jàngale ci kaw loolu ci la ubbee daara fii ci Darou Moukhty di fi jàngale xam-xam ak alxuraan jàngale fi ay at yu xaw a bari ginnaaw bi la toxal daara ji yóbbu ko fële ci jaxaaw ba jamono ji ñuy wax yéen foofa fa la yor daara di fa jàngale xam-xam ak alxuraanu karim ci bépp jataay boo xamante ni tamit jataay xam-xam la jataay boobu tamit dana ko fréquenter ba sax loolu moo waral ab toogaayam tey fii nii ak toogaayam yi nga xamante ne jiitu woon na ko tey ngir mu ànd ak ñun fës yéene waxtaane lu am solo ci ñun ñi nga xamante ñooy lu am solo ci àdduna bi rawat na ñun ñi nga xam ne ñooy dund Sénégal rawat na ñun xam ne ñooy dund ci gox bii te yaakaar borom daal moxti nga xamante ne ñeent fukki kilomètres moom la goroon te la taxoon mu gor ko mooy liggéey ak yare ak jàngale kon ci loolu nga xamante ci la borom daal moxti nekkoon daan ci yëngutu te borom Tuubaa cërale woon ko ko cër boobu noonu tey jii wàllam maanaam ci wa wàllu googu noonu ci la fas yéene def waxtaan muy mbay ak yan njariñ la am la amal la amal nit ki ak yan njariñ la mën a amal askan wi kon li ñu def moom mooy dañ koy jox kàddu gi xam naa ne ñu fàttali mbooloo mi rek ne seede yi nga xamante ne mooy waxtaan yi fi jot a jàll yépp ku ko yittewoo rek boo jàkkook suñu xaadim saaxu fii ci marché bi incha allah dana jàpp ni boo ñëwee fi ci dana jàpp ni incha allah ñu fàttali ne incha allah suba euh, sëriñ sëriñ Sidi Mokhtar Ka incha allah moo fas yéene def waxtaan sëriñ Sidi Mokhtar Ka moo fas yéene def waxtaan incha allah suba kon li ñu def moom mooy dañuy jox kàddu gi sëriñ Jidloo yàlla na ko yàlla defal tawfiq te defal ñu ko assalaamu aleykum wa rahmatullah samil alim min alsheytaani irajim bismillahi irrahmani irrahim wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina muhammadin wa alihi wa sahbi ajmain mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ndokkeel ci weeru màgg yi ci rawatina fukki fan yi nga xam ne ci la ñu nekk muy fukki fan yu mujj yi nga xam ne ci la ñuy dàkk laylatul qadr laylatul qadr moom nga xam ne suñ borom dane laylatul qadr xayru min alfi shahr lu baree bari damay dégg ci bokk yi ñu naan laylatul qadr moo fanweer moo junni weer ñoo yam di ko junni weer dege ñeent fukki juróom-ñett fukki at ak lu topp waaye sunu boroom daf ne laylatul xadr xayr xayru al xayr ya ku ne xam na ne mën naa doon adance mu daan ko ndax ki nga xamee ne moo gën a ñàkk solo ci jullit yi tey jii soo ko doon tëkkalee ki gën ci jullit yi muy yonente bi sallallahu alayhi wasallam a wax lu dul moo ko gën kon ñoo ngi leen di baax ci weer wi rawante naag fan yu mujj yi nga xam ne ci lañu nekk di rafet lool waxtaan yi nga xam ne Al Wafa ña ngi koy def Al di mbooloo moo xam ni sosu nañ ci may fàttaliku bi ñu ko sosee ñu ngi ci demoon laaj ci ndigal genn kilifa booba dañ ko tuddewoon xaraka mu ne xaraka de moom day am ñoo xam bu ñu ko déggee rek dafa am luñ ciy bàyyi xel lu tax xaraka ba tax ñu daal di koy def wafa wafa moomu nag moom bi xuquqil imaan jooju dafa mel ne moo tax mu indi tomb boo xam ni tey jii comme ni ko sëñ Kara waxe tomb la boo xam ni man mi koy jàngat de wax dëgg yàlla mosuma dégg sax ku ko jàngat mosuma koo gis ku ko jàngati waaye nag day tomb boo xam bu mat a jàngat la te jàngat koot mën naa am nit ñi defe ne jafe ne waaye lu yomb la ndax dafa bari ci alxuraan ba nga xamee ne weer yu ñu nekk li muy màgg màgg lépp li sunu borom tudd mbay ci alxuraan tudd ko weeru ko li mu tudd mbay ci lu baree bari ci ayaat tudd ci sunu borom xam ngeen ni mu indi alquran dafa indi ay saar yoo xam dañ leen di wax asuwar almakkiya ak asuwar almadaniya asuwar almakkiya li ñuy ñëw li ñuy def toujours mooy dañuy ñëw li taqari tawxid wa nubuwa wal baxt wal jasa ñoom dañuy ñëw ngir saxal tawxidu nit ki ak ak lu mel ne ak yonent ak lu mel ne dekki ga ñuy dekk nit ñi ëllëg ak fay ga leen di fay loolu bari ay xaybiyaat yoo lool sunu borom nga xamee ne. nit ki da ko andiw andiwu ko fi rek ne ko daal di may gëm daay def ko andil ay barahin ay lay yoo xam ni ca lay mën a sukkandikoo ba gëm ko barahin yooyu nag daf cee bokk lu baree bari day tudd asamaan ak suuf ak taw be ngelaw li yooyu ñoo composé mbay yenn saa yi mu gàncax gi mu bari ci alxuraan lool benn saar boo xam ne màkkiya la néewaana nga dem ca cafeekoo ci lool mu bokk ci xéewal yi xéewale doomu aadama da koy xamal ne ko ne maa la defal lii maa la defal lii di ko lim ñuy dox imtinaan wala fii di ko waxe ñax su la neexee nga xam ne suñu borom rek moo ko sañ a def loolu dafa bokk ci mbay lum mu ciy tudd lu baree bari bu ñu demee ci saar yu baree bari ci alxuraan dangay ngay gis mu naan huwa ko ja'ala lakumul arda dalula maa leen defal suuf si mu mokk neex a bay ngay bay muy am rendement def ko suuf su saf xaram soo xam ni kenn mënu cee bay defu ko ay doj suuf su nooy soo xam ni da ngay bay muy am rendement bu baax a baax moo waxaat ba tey wallahu ja'ala lakum tax arda bisata litasluku minha subulan fijaja dem ci suur rahman ne wal arda wadaha lil anam fiha fakihatun wa nakhlu satul akmam suuf si maa leen ko fi defal ngir ngeen ci mën a bay ay meññet yu bëree bëri nga xam ne comme noonu ma ko waxee saar yu bëree bari ci alxuraan rek da nga ko ciy fekk ba tey man nga ci andi wóoli si antala mi ne samay maan fa axrajna bi nabaati kulli shay'in fa axrajna minhu qadra moom moo wàccee ndox mi ci suuf si génne ci gàncax gi muy gàncax gu rafet rafet am na yeneen saar yoo xam ni da nga ko cay fekk lu mel ne suuratu sajda mun nan awalam yaraw annaa nasuuqul maa ilal ardi jurus fa nuxriju bi saran taakulu mu ne ndax du ngeen gis ne man maa wàcce ndox mi yóbbu ko ca suuf yu dër mu sax seenu jur di ca man di lekk ngeen di ca man di dund daan ne waa ndax du ngeen gis saa su ko indee nag lu baree bari da ciy indi de indi jëfandikoo xel nga xam ne ko nit ki li mu mën a jëfandikoo ba xam ne yàlla yàlla bokk na ci muy setantal asamaanteeg suuf si ak taw bi ak gàncax gi nga xamee ne koo defee ni moo ko fi indi rek fi la ko fekk dafa la koy bàyyi loolu moo mu bokk ci ay ndënd mu mel ne daf ko bee samp ne bu leen ma bokkaale kenn bis bu bis bu ngeen gisee nag ku fi def ndënd mu toll noonu boo boo boole leen ñu jaamu mel ne loolu lay loolu lay loolu lay ciy gis nga wa basa fiha min kulli daabatin wa anzalna min as-samaa'i bi xayri hamadin tarawna wal qaafila rawaasi an tamida bikum wa basa fiha min kulli daaba ba de ba mu demee ba ca min kulli sawjin karim dani haasa xalqula ci surat Luqman ne loolu mooy mbindeef sunu borom fa aruni ma saa xalaqal lasiina min duuni bal zaalimuuna fi dalaalin mubiin nga xam ne kon gàncax gi ni mu koy saxale loolu dafa nekk li technologie di avancé lépp gisaguñ fi itim buy saxal ay gàncax di ko toppatoo ba mu ñor moo tax gis nga ba tey am na beneen saar woo xam ne ci suurtu nam la danaan benn aaya bu naan aman xalaqa samawati wal arda wa anzalakum mina samaa'i maa'an fa ambatna bi hada'iqa zaata bahja maa leen saxalal tool yi rafet maa kan lakum an tumbitu shajaraha mënu ngeen ko woon a saxal a ilaahu ma'a llaah balum qawmun ya'diluun ca société bu nekk la koy doxal day sukkandiku ci mbay moo tax alxuraan yenn saa yi dina indi benn aaya boo xam ne ni sax da ciy boole mbay ak commerce waaye toujours mbay lay jiital ndax commerce sax ci mbay lay sukkandiku loolu commerçant yi xam nañ ci lu bëree bari su ci kanamee tuuti ba mois de janvier février xam nañ ne li ñu ciy jaay duñ ko jaay ci weer yi ci gannaaw loolu boo demee ci suuratu ruum day wax ne wa min ayati an yursila riyaha mubashirat bokk na ci ay kii maanaam dafa yabal ngelaw yi nga xam ne ñooy jiitu di bégle na taw a ngi ñëw wala yusixakum min rahmatihi mu indi leen ci yërmaaneem jooje arrahma foofu taw lay firi wali tajriyal fulku bi amri wali tabtaqu min fadlihi loolu mooy commerce kon gis nga aay yu bare bare bare bare bari day ñëw di tegtale mbay am gu ma am solo aay yi ñëw ci alxuraan di tegtale mbay mënoon nañ ciy wax ba waxtu wi jeex waaye yooyu ñu ci indi defe naa doy na ñeel ku koy bàyyi xel lool soo demee ci hadiis yonent sallallahu alayhi bi wax na ne ma min muslimin yaxrisu xarsan aw yasramu saran fa yakulu minu tayrun aw daabatun wala aw insaan ila kaana bi sadaqa nee amul benn jullit boo xam ne nii dangay ngay jëmbat ak jëmbat wala nga mbay am mbay su ca picc lekkee wala nit wala daaba ju mën a doon nee na sadaqa sadaqa lay doon loolu soo demee ci alxalaal wal xaraam bu docteur Yusuf Xaradawi danaan istadala ba'dul ulama bi anna bi anna sirah afdalul makasib dane hadith bi ci la borom xam-xam yi sukkandikoo ba ne mbay moo gën ci barab bi ñuy fàggoo dinañ ci ñëw ci kanam mbay nag am ay xusuusiyaat maanaam yoo xam daf ko jagoo yoo xam ne nii doo ko fekk ci menn mécc dinañ ci ñëw ci kanam insha allah loolu docteur Youssouf Xaradaawi moo ko wax nga xam ne ustaz Moussa Ndiaye ñoo xam nañ ko marji muxtabar la fil alam al islami moom moo ko waxoon ci tiire ba ba mu ko taalif yàgg na 1960 nga xam ne jege na juróom fukki at loolu ci la boroom xam-xam baree bari nee nañ mbay moo moo moo gën ci barab yi ñuy fàggoo ndax hadith bi ndax dangay ngay seet nit ki su bàyyee la cay lekk picc yaag xorandoom yaag nit ña fay jaar ak baykat benn ñaare ku tabee tabe lay doon saa su mbay mi ñoree rek yow boo mel ne oustaz Moustapha nga nga doo génn daaru da ngay daal di gis mbay mi tàmbali ñëw fii di la fekk mbool meeg yépp da nga koy daal gis ci kër sëriñ si nga xam ne loola ci nit ñay lekk lépp sarax lay doon su fekkee da ngaa dañoo ñëw fii ci almuridiya nga gis sëriñ bi jox ko yitte ndax ni ko fi sëriñ Muntaxa jaxara jatara doon waxe fan yi ah, fàggu dafa bokk ci arkaanul muridiya sëñ bi bàyyi ko xel lool bokk ci indiwul natariya amul indi indiwul indiwul natariya di kese te théorie bi boo gisee fi mu dëkkale ay taalibeem diggante bawal ak njàmbur gi ak kajoor nga xam ne suuf su neex a bay la xam ngeen su fekkoon ne tey jii am na dëkk yu ñu defoon ca diggante Thiès ak Dakar defe naa dinañ am problème pour mën a bay ni ñuy bay kon loolu dafa doyu doy lawut woon natariya waaye fi fi mu dëkkee rek ci biir réew mi nga xamee ne mbay rek lañu ci mën a def daandike te it moom la doon def daandike mu did yëpp moom lañ doon def loolu di ci lu doy waar waaye nag boo dikkatee ci beneen dëkk bi nag dëkk bii dafa am ahamiya goo xam ne ku dëkk daaru musti moom da nga ko ko war a jox ndax dégg nañ ci waxtaan te ñebe xulóos mu ne borom daaru lim daa am ci mbay nañ ne dégg gi ko sëñ bi kon moo taxoon ma di ko ci am ku ne xam dégg na waxam ju siiw jooju kero ba mu jógee Mbàkke Baari ca Jolof bi sëñ bi demee ci géej gi bàyyee bàyyeekoo waa këram ñooñu ba mu ñëwee da doon njëg di jënd waaye dane su asamaan si bàyyiwu la taw de ren laa koy mujj a def te noonu ko defee woon la ko ci yàlla dimbalee nga xam ne ci la continuer di am lu mu bay ba daa fi ay sàq ba ci tubaab yi sax jox na leen ci dugub joo xam ne dégg fii ni ko sañ a buxuloo daa waxe ci waxtaanam xam ne tubaab yi ñëwee dañoo soxloon pepp mu ne ko pepp mi de li fi nekk taxul bari na waaye nag luñ boj waaye mu ne ko nu ma mën a dinaa yóbbaale dara boo demee ci sëñ Moussa Ka dégg nga mu naan may na ma am sàq fa kër Balla Badiane mayam sàq nag yombul kooku ku bari ay sàq koy man ba tax na kon loolu ci la nekkoon boole ci mu def ñeent fukki kilomètres yoo xam ne ni ay tool la xam nga borom Daaru Muxti ni mu dundalee suuf wa ansaakum minal ardi wastahmarakum fiha ji suñu borom wax maa leen sos ci suuf si di leen ko dundaloo nit borom Daaru def ñeent fukki kilomètres su ko juróom-ñaar fukki nit defoon ci Sénégal rek gaynde doom fu mu dëkk Sénégal volatile kon Sénégal yépp dañ koy bay te ñeent fukki kilomètres yooyu tolloon nay jamono dañ ko daa bay ba mu daj ci ay jumtukaay yoo xam ni yu doyoon waar la mooy ay gopp man jaxaw gi ma nekk ak fi 15 kilomètres la sama waajur nee na ma daa nga jóge jaxaw ba fii doo gis ak mbooy lépp dañ koy bay te dañ ko daa bay ay gopp am na bis ma di ko net li sama benn mag boo xam ni warugula am juróom benn fukki at mu ne ma loolu kay man fekke naa ko sax waaye foofu am na taraajum bu baax a baax gis ngeen ne léegi man nga faa jóge ba activé daanaka tool sax doo ko gis kon loolu lu mat a bàyyi xel dinañ ci ñëw ci kanam insha allah ah, nga xamee ne kon mbay dafa nekk loo xam ne ni moom rek moo mën a xet li ab population bu mën a dox su mbay ma doxul dara du dox ca boo demee ci nga xam ne ñoo yëngunu ci économique ci islaam dañuy wax ne société bu nekk suñu borom la leen di jox ci alal dana leen doy sëkk waaye daf koy jox ñenn ña xañ ko ña ca des ndax natt ko wa nabluukum bi sharri wal xayri fitna wa ilayna turja'un bu fobee alal ji jox ko ñii day seet ki ma ko jox ndax dina fob la ko ca war di ko delloo ko ca ñamu xañ ndax dina sant suñu borom ki nga xam dañ koo koo xañ yi nga xam ne nattu la ndax dina muñ xam ne suñu borom loolu mu ko xañit am nattu la mooy aaya boobu wan nabluukum bi sharri wal xayri fitna ki ñu jox alal am nattu la ki ñu xañ alal am nattu la waaye alal ji ci boppam ji ne ci biir société bi dina leen doy sëkk sëkk sëkk moom bu ñu ko doon séddoo dund gu diggu doomu ñëpp dinañ ca mën a dund léegi nag ki nga xamee ne dafa fob dafa dafa nekk ci eh, moom moo bari le lañu koy xob di ko joxloo nit mu di ko joxloo ka ñàkk muy asaka loolu suñu ko jàngatee ginne asakay mbay tudd asakay commerce tudd asakay gàtt yi dinañ gis ne daanaka asakay mbay rek moo ci mën a jariñ nit ñi dara dinañ ci ñëw ci kanam insha nga xame ne kon ki nga xamee ne dañ koo jox li ñu koy dellooloo ci nit ñi muy asaka jooju moom nag lañ bëgg a njëkk a jàngat ci tomb yi su ñu demee ci asakay nag nit ki mën naa am ay nag barile ko di ci dund di ci dund ba pare du asaka ko ci war ndax xam ngeen asaka nag fan lay tàmbalee Oustaz Moustapha ñoom xam nañ ne fanweeri nag lay lay lay xam ngeen nit ko am ñaar fukki nagam ak juróom di ko sàmm di ko di ca jaay ma la mu cay war a def lépp mu di ko def ca matagul fanweer nag ku ne xam na loolu mën naa téye kër ca booba asaka ko ca war su demee tey ji ba mat fanweeri nag wenn nag moo ko cay war ñu di ko moo ko cay war mu war koo jox asaka alin jilu tabian lañ koy wax woowu nag li ci ëpp am na heure yoo xam ne soo ko ca waree génne naaw du mën la jar lu mat soixante xool waa ji am na capital fanweeri nag fanweeri nag soo ko seetee war naa mat six millions moom yor nag capital boo xam tey mën na six million waaye li mu ci delloo ci foqara ci at mi yëpp du ëpp soixante-quinze mille quatre-vingt mille francs gën gaa bari cent mille kooku pour mu génne fi ñàkk dina dina dina dina dina eh, dina yeex dolli ci da nga dox ci àll bi gis lu ma téeméeri nag xale boobu fukki at moo koy sàmp waaw nga xam ne bu dee bu ñuy wax bi taala maam ñàkk liggéey kooku moom du ci man dara ndax gannaaw moom fanweeri na eh, téeméeri nagam yi wala fanweeri nag yi xa benn xale cay ne yenn saa yi sax dañ koy boyal bu ngoonee mu mu gàttandu ci ko kon kooku moom du delloo ci société bi lu bari ci asakaam jooju. ba pare du ci liggéey ñun ñu baree bare ca société bi ñaar ñooñu moo ko mën a xeetli ki koy liggéeyloo ak ki nga xamee ne day génne asaka di ko jox société bi waa ji am na fanweeri nag loolu rek lay defal lay def ci société bi mu dem ba am ñeent fukki nag ñu ne ko na ngay joxe musina musina su ko amee capital am ñaare dina mat dina mat huit million di ceeb loolu nag wi muy génne muy musina moomu du njar lu mat fanweeri junni am na période yoo xam ne sax ko ca génnee du mat fanweeri ba noppi ni ma ko waxee woon sàmm bi xale bu ndawa ndaw mën na ko wala bu dee nooru sax ko duñ ko sàmm kon loolu ñu bàyyi ko xel téye téye arqam yooyu numéro yooyu bu baax a baax nga xam ne bu ñu àggee ci mbay da nga gis ne mbay moom huwa alxalul wahid moom li sadd faqr fii ay mujtama wa al bitala dinañ gis ne mbay rek moo mën a dindi ñàkk ci société bu mu mën a doon moo ko mën a dindi dindi li ñuy wax semence it loolu rek moom moo ko fa mën a dindi bu ko boo jógee ci borom nag yooyu nga ñëw ci borom xar yi kooku moom borom na yee koy tànne sax defe naa ndax waa ji moom bu amee fanweeri xar daal doo ko ca war man nay tabaski di tudd lu ne mu ni ko def waaye su at mi dee xar mu muy génne dix-sept mille cinq cents du ko romb wala quinze mille kooku lu mën a dimbali nit foofu nag foofu lay dépassé ci ñeent fukki xar yooyu ba cent vingt cent ba téeméeri xar ak ñaar ba léegi loolu muy joxe la doon joxe ca ñaar téeméeri xar xale boobu fukki at ba tey dina ko sàmm bu ngeen demee ci àll ko kon kooku ba tey mënul dara ci ci problème bi dal moom 17500 am na am na am na am na masalan am na 120 ci ay xar 17500 lay joxe buñ ko dimbalee sax mën nañ ko ko yokkal gën ngaa bari 20000 francs waaw waaw ca boobaa boo boo boo seetee loolu xar yooyu dina jege 3 millions jëm 4 millions xoolal koo xam ne sa capital mën na 3 millions mat jëm 4 millions 3 millions 500 euh, jëm 4 millions yow li nga ciy jox société bi lépp lépp lépp. du mat vingt mille francs gën gaa neex kooku du mën a dindi ñàkk muy benn ñaareel baat li muy liggéey loo du bari li muy liggéey loo du bari ndax ni ma leen waxe juróomi téeméeri xar da ngay kenn nit ku koy sàmm kon kooku li ñuy wax ñàkk liggéey moom du ci du ci am pex dina ko fi yéex a dindi ca it bu yàggoon sax sàmm yi ñoom wax dëgg daana da nga naan sàmm baa baama may sa sa sa xar mi waaye léegi sàmm yu bëree bëri moom macha allah meew sax yaakaar naa dañ ko dul may ñu ko may kon gis nga kooku li mu yor di ko jariñoo ci société bi ak njariñ li li ci jëm ci société bi ni mu néewee ba tax na kon kooku defe naa ba tey moom du du du du du solution nga jóge ci kooku ñëw ci commerce commerce moo ba tey du solution ba tey du solution parce que da nga gis fii boutique boo xam ni mën na 30 millions benn waaye cay nekk ak njarbaatam mu doon ab jarbaat ab ab xale bu ndaw la yor ànd fa ak moom waaw wala doomam ji ndaw boutique bi mën na 30 millions léegi so so attaque a jotee deux virgule cinq yi mu ciy génne million bu ne vingt cinq mille ba tey kookoot dina yeex a dindi ñàkk gi ci société bi moom commerçant boobu commerçant bi suñu borom mën na ko wërsëgal muy commerce commerce mi dox lool waaye la lay gën a reeloo mooy boo xëyee dem ci comptoir am da nga koy fekk keesu miskit lay lay day lay dajji ku ne ko mastata mu dindi ñetti miskit jox la wala mu dajji paquet suukar lenn ci commerçant yi ñu baal ma nag laa laayo laayo am na ñoo am noonu la ñuy def ba tey kooku xam ngeen ne amul solution ci société bi moom boutique bi 30 million ngi ci moom doo nga ci nekk ak xale bu ndaw su xëyee miskit lay sarke xëy na dañ koy digal ne sarxe lu baax man sarxe moom lu ma gën a jaaxal ci Sénégal xanaa xamuñu ne sarxe moom xaalis a même ki nga woo mu ñëw nga jox ko saaku ceeb jox ko xaalis parce que bi nga koy jox saaku ceeb mën naa fekk moom góor na ba am saaku ceeb naan fu may jëlee dépasse fukki fan nga jox ko saaku ceeb da koy marché noir bu koy dugg ci dugal ci marché du ko mën a jaayal lam ko lam ko ko lam lam doon jar xam nañu ruq bi xale yi marché noir seen yalwaan yi lu bon lañ ko njëgu doy waar lañ ko fay jaay ba tax na kon commerçant bi moom gis nga li mu yor nga xam ne mën na ci dimbali lu bëree bëri du jël emploi yu bëree bëri suy génne asakaat asaka ji gis nga loolu un million kon tey ji gis nga boo doon calcul ne maanaam dëkk bi ñi fiy génne cent mille francs ñi nga xam ne seen boutique ëpp na ëpp na quatre millions da ngay gis ne kon dëkk bi boutique yu baree baree bari da nga leen bàyyi fee ndax du ñu mat quatre millions yi ci ëpp du ñu mat quatre millions ngeen jàpp ba tey boobu takk bu ñu àggee ci mbay nga gis mbay moom ni mu kii ba tey commerçant bi man nay commerce di jariñ ci commerçant bi ba pare asaka du ko ci war benn du man nisaab beneen bi mën naa man nisaab waaye dafa am ay duyun yoo xam ne nii day day day day day day wax da koy wàcc asaka ji waaye bu dee mbay moom walla surtout addaynu zakat atin wa maashe loolu ngeen jàng bu dee mbay moom nit ki donte dafa lebi jiw bi sax da koy génne asaka mais commerçant bi moom bu fekkee ne bor yi dafa mëdd euh, dafa mëdd xaalis bi dafa mëdd capital am dootu génne asaka benn bi mën Euh, boutique boo xam ni matul nisaab mu di cee dund di ca dundalu njabootam ba pare nisaab du mat nisaab nga xam ne léegi duutu ci génnaat kon loolu lépp dékkul ca mbay dinañ ci ñëw nga xam ne kon commerçant yi ñu ci bëree bëri duñ mën a indi solution foofu saraxa bi doo demee noonu man suñu kër dama fay gis sarax yoo xam daf may reeloo xale boo xam day xëy ne waajuram mu jëndal ko mburu lu mu bëgg mu defal ko ko ca defal ko ca beurre wala mu defal ko ca mayonnaise mu ndékki ba noppi nga gis soxna som day xaar ba yor yor bu déer mu woo leen ne leen dañ leen di sarax laax waaye loolu ñu loo loolu ñooñu koy lay su muxtaajin so aajowo wuñ ko sarax kay da nga koy jox ko aajowo yow man nga xam ne yaa ngi jàkkaarloo koo xam ne nii leer na le amul dépense fukki fan mënoo ne ba timis jot la nga doon togge laax baag soomaag yépp nga jox ko ko ne ko yëtal ma ko sa yaay di wala yëtal ma ko sa baay di xam ngeen sarax lu mu gën a nëbb rek moo gën allazina yunfiquna amwaalahum bil layli wan nahari sirran wa alaniyatan falahum ajrun inda rabbihim wala xawfun alayhim wala hum yahzanun sarax boo ko mënee jox keneen mu jot nga xam ne ki nga koy jox sax yow doo ko jox mubasharatan keneen moo la koy joxal sax loolu moo ca nga ne ba timis nga jox ko la nga naroon def laa ba di ko jox xale yi nga xam ne xiifuñu defuñu dara ndékki nañ ba noppi nga jox ko ni ne ko yëtal ma ko sa sa yaay di wala yëtal ma ko sa baay di moo gën gis ngeen ne ba tey commerce du solution pour dindi ak ñàkk wala ak ñàkk liggéey ci benn société loolu moom man ngeen koo jàpp ko defee comme andi nañ ñetti asaka yooyu yëpp suñ ñëwee ci mbay mbay nit ki moom su ci amee lu ko jariñ rek asaka da ciy war ndax xam nga ne ku bay moom juróom-benni bërigo rek la la la asaka ji di daa ta la lay tàmbalee war juróom-benni bërigo juróom-benni bërigo ku góor góorgóorlu bay dara da nga koy daal di am boo ko bu ko manqué yow daanaka yow mi ko bay sax doo ca mën a jariñ léegi waxoon nañ ci waa ji am lu mat 4 million ci ay xar moom la mu cay génne di sept mille cinq cents la waxoon nañ ci commerçant bi un million bu ne vingt-cinq mille francs la cay génne wax nañ borom nag yi kiy génne mosi na du mat du ëpp cinquante mille ki nga xamee ne moom fanweeri nag la am di génn di génne at atta bi kooko li muy génne ñaar li ci ëpp du mat cent mille francs ca xoolal seen capital yooyu ñu toll léegi nag ki nga xamee ne day bay moom moom léegi nañ jël prix bi fi amoon daaw rek léegi baykat bi léegi bay na am na am na am na une tonne gerte une tonne gerte di fukki bërigo fukki bërigoy gerte soo ko amee rek da ngaa war a génne benn bërigo bi asaka fukki bërigoy gerte daaw fii deux cent cinquante mille rek la doon toll yow baykat bi deux cent cinquante mille rek nga am waaye da ngay daal di war a génne vingt cinq bërigo gerte mooy mat vingt cinq mille francs nga xam ne bi su amee juróom fukki junni rek dina war a génne vingt cinq mille francs baykat bi kon su amee un million cent mille francs la ciy génn su amee quatre tonnes un million la war a doon ci prix bi fe newoon daaw mais dina ci génne cent mille francs asaka bu fekkee ñebe la ba tey mu gën a baax ca ñam koy jox ca loolu lu yomb la lu yomb la lu yomb bay la xëy na ñu baree bari ñoo leen di yàqal ne leen mbay mbay mi baaxatul mbay mi baax mais demewul noonu man 1978 ba léegi maa ngi ci mbay mi benn at laa fi gis mbay moo xam ne mën nañ ne ña ko bayoon lañ ca defoon daanaka génn ca muy 1984 te loolu yàgg na waaye ba tey jii nii may wax ak yéen menn mbay moo xam ne nii waaja lam ca defoon muy ca dugub jaag gerte gaag ñebe jaag lépp génnewu ca lu tot lam defoon wax dëgg yàlla man de gisu moo ko tey yàlla bu ma ko gis tey ndax yéen ñii nii nii dëkk ci dëkk bi gis ngeen fi commerçant boo xam ne nii ma ngi woon ci seen wet yëmul ci daan waaye dafa daanu ba ngeen ko ay menuisier la da ngeen gis ne menuisier yi da nga gis ne gis nga ci menuisier boo xam ne nii day mujj tëj palaasam ak lu mu ci maanaam kon li nekk ci mbay mi yenn saa yi moo am ay jafe-jafe moo nekk ci secteur yépp waaye li ëpp ci mbay mi mooy sabantal gu ko ñun ñi sabantal man def fa ma nekk ña ma fa gis nga xam ña ngi fonk mbay ma di ko delloo ca na ko maam ña doon def bu ma de mars jotee ñu dellu ca tool ya di toppatoo seeni tool gis naa ba léegi ña nga cay am boo demee ca dëkk booba xale bu fa am vingt cinq ans am nga soxna ca la nga ko takkee la nga ko def lépp yaa ko defal sa bopp waaye nga dem ca geneen wàll ga koo xam ne nii da dem ba mois de juin juillet ngay ji seen ko muy ruuj kooka gis naa ne duñ ci am dara kon njëf yi nekkul ci ni suñu borom di doxali mbir maa ngi nekk ci nit ñi ci boppam métier mu nekk yow yaa ko war a jox farlu di ca am njariñ kee du ko jox farlu di ñàkk waaye mbay mi nit ñi ña ngi ci am njariñ ba tax na moom it moom rek moo fi mën a moo fi mën a dindi jafe-jafe yooyu nga xam ne ci la ci la ñu nekk nga xam ne kon gis ngeen baykat bi li nga xamee ne moom bu ko amee la ciy génne asaka moom booy am 600 kilos rek asaka di ca war bu amee 1 million 100 mille francs moo ci war commerçant boo amee 1 million 25 mille francs moo ci war asakay mbay lu bor bu bari bari bari du tee da koy génne asaka wala yasqutu adaynu zakata harfin wa masha loolu ngeen di jàng ci téere yi fiqh yi kon kooku amal na société bi njëriñ beneen ba mooy mbay boo bëggee def mbay mu bari il faut loxo yu bari dem ca ca monter capital bi du bari de ndax man mii sama waajur ba muy bay dëgg-dëgg li ñu daa bay xam naa dinaa leeral yenn baat yi fa juróom-benn fukki matt lay doon ax ma dinaa la ko leeral xëy na xuma mat ndax yow gis naa ci njëlbeenu nawet gi doon naa la woo di la laaj ndoxum tool xuma luy ndoxum tool naan ma loolu xam naa istilaaxatu silaaxa la waaye mata mooy ñeent fukki kilo sama waajur bi muy bay téeméer juróom-benn fukki mata loolu du du defe naa du sori 3 tonnes 3 tonnes boo ko seetoon fi mu ne nii ci prix bi gerte gi tolloon daaw nga xam ne ay 600 la du ëpp 3 millions mais fukki nit daana te daana jël fukki fukki liggéeykat hmm? waaw deux tonnes quatre ma ngo kon magul mootul trois tonnes léegi nga xam ne moom daana liggéeyloo fukki nit ci li mu doon di liggéeyloo mu asasa boobu capital bi mootul trois millions mais léegi xoolal borom naa yee ñu romboon borom naa romboon mu asasam bi kenn te ci liggéey ci doom fukki at borom nag yi li muy génne nanga ko xool moom bu dee mosina du mat fanweeri junni bu dee tamit du ma du mat ñaar fukki junni di jëpp te kenn benn xale cay liggéey wala yenn saa yi kenn du ci liggéey sax su dee noonu waaye ki nga xam ne ma ngi ma ngi ma ngi bay moom di ba di bay loolu juróom fukki nit dina leen employé ci ci at bi ñu ci bare bari yenn saa yi dañ daan daale seen soxna da ngay xool jamono ji ni mu jafee boroom kër nga tegal ko mois de mai ba janvier ab dépense nga xam ne moom day ñëw ci sa biir kër nekk ci loolu mu ngi dindi lu bare bari ci société bi nga xamee ne bu ñu demee ba nga xamee ne heure bi àgg na ci kanam ci kanam tuuti bu ko defee affaire yi ñor nga am ay gan yoo xam ni ay gumenkat dañ leen tudd gan yu bare bare nga ñoo ay jaxate jaxate ñoom ñëw suñu ñëwee yenn yi dañ daamal ay fukki nit ñoom bu ñu ñëwee ñoom ñëpp ay jariñu xamee ne kon mbay gis nga waa ji capital ëppul 3 millions ñi ci liggéey mën nañ fukki nit wala ñu ëpp ko ñoree da ngay gis na nga cay jariñ daanaka kenn du ko xam am na sama wenn waajuru jigéen wax na ma ko nee ko nee na bi sama waajur nekkee fii ci sëñ Mata sii di nekk ba bëgg a bàyyi mbay mi ñëw Darou Moukhty booba delluwaatugul fee ma nekk dane ko man dem sa mbay mi ma la yow njariñ yu xam naa sa njariñ sax xëy na bëriwu ci waaye nag doomu aadama yi liñ ci doon jariñoo xam naa soo ko bàyyee de ñu bëree bëri dinañ ci loolu nga xamee ne kon mbay moom rek mooy solution pour société bi seen seen àq ji nga xamee ne seen seen seen euh, alal ji nga xam suñu borom da ko fomoon yóbboo ko ca benn boor ba pour nattoo leen ko nattoo ko ñaari waal yépp mbay rek moo ko mën a delloosi ba ñépp di di di dund ci ak équilibre loolu mbay rek moo ci mën dara ca mbay du suñ ko waxee de oustaz Moustapha mii day daal di fab rek daal dina may bay man ngaa bay ca doo dem say tool man nii nii ren ji am na sama ñaari bokk yoo xam ne nii kenn ka ma ngi Italie kenn ka ma ngi daar ndañ ne ma dama bëgg bay rek ma jàpp leen bañ bay ñoom jaaraguñ fa ca man wax dëgg yàlla ma ca ndax mbir mu nekk soo ca amee xibra man nga caa jàppale ku ne ca doo ca sonn fi mu ne nii gars yi su sunu sama sama ostaas yi am na coo xam tey ji bu ma bëggoon benn bu ma bëggoon ah, alximaaraat maanaam bëgg xam dara ci ci ci tabax yi yooyu am na ko sama xel di jàpp soo am ni tey tey ji su ma amoon sama ordinateur mu am problème am na sama ko sama ko sama xel di jàpp nit ki su fekkee li ngay def da ci am xibra biñ ma ko waxee dama ne leen man de daar laa yor wax dëgg yàlla lu ndoo ngay mën a bay rek laay bay waaye nag comme ma defal leen ko xam naa ne dangeen may bàyyi lépp ma wut ko boobu maa nga doon bañ bañ wut koo xam dama koy indi dugal ci ko ci biir xale yi mu defal wax mu soppi leen seen jikko nga xam ne man maa leen wutal la def ca tool yépp la dalee ca. xepp la ñuy ruuja laa wax jaar ca machine ya dem ca fas ya dem ca jiw wa la muy seer lépp maa leen ko toppatool ak surga ba leen koy bàyyi lépp ba ñëw dugg mu ne fa man ca man wax dëgg yàlla defuma ci benn coono ndax islam xam ngeen ni ngeen ko xamee koy jëflanteel sañ ngaa dem ca sa mbokk nga laaj ko kii mooy kan boo ko xamut mu wax la lan la ca moom ca du doon jëw du doon dara moo tax ñaar ña nga xam dama leen ko faa defar indi leen ba ñëwee damaa gis ne tax dañ maa dimbale ci yarub ndongo yi. ni ma ci dimbalee mooy ndongo yi daanañ def bu nawet jotee bañ xaw a sonn yóbbu leen te jàkka ja pour julli ji moom danga nga ciy sonn lool waaye bi ñaar ñu ñëwee di def li ñuy def wala lu ko ba noppi di dem ca jàkka ja dañ maa noppal lool ci ma mën leen faa yóbbu ba noppi ñooñ bokk yooyu nga xam ne kenn ka ma ngi itali ki nekk daarut jaaragul ca toolam man it wax dëgg yàlla sonn ma ca kenn kat benn yoon laa ko ma ta wax ne ko tee ngaa defaree sa machine bi nii waaye gis naa ne dañ cay am bénéfice bu baax incha allah ren ji asamaa kon ñooñ suñ ko bëggaatee def déwén nga xam ne duñ jëndi fas duñ jënd machine jiw wa mën nañ koo génne ci seen gerte gale kon loola gis naa ne loola njariñ lu rëy rëy la te gis naa ne seen asaka jay génne ci seen mbay moomee suñ ko seetee bitig yu bëree bëri ñoo leen di ëppale rendement fii kon mbir mi maa ngi nekk ci xam gi ak ñàkk xam rek ca islam noonu rek nit ku ne da nga yam wet goo xam da nga cee am xam bu ko defee nga jàppal ma fee ma jàppal la fee loolu la ñuy wax takaamul ku nekk motlanteeg sa morom sama mel mbokk wax na mu bu yëggu ne man de sama bâtiment bi ni mu seere xam nga Sénégal ñu baree baat dañ la du def dañu la du diisu ci euh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam wala boog xakim ba dane wama manis manistaxaara al xaaliq wastasaara al xalq wastasaara al xalq watasabata fi amrihi nee na képp koo xam ne defaloo nga istixaar suñ borom diisu mindee fi suñ borom yii ca tey ci seen mbir doo réccu waaye ñoom dañuy dem ba dugg ci garaawal di ñëw doog la ko wax mu ne ma sama bâtiment bii dani mu seere ca xam naa la ko tax a kam ko jox rek moo moo moo moo ci amul taxasus loolu la ñu ma ko séqal bu ñu rëgul yàlla dañ koy nax ca loolu du tax na nga gën fi bâtiment ba tax kon mbir mi boo ko xamul rek da nga cay dem ca ko xam mu jàppale la maa ngi fàttaliku bi ma nekkee ci daara ji bu sama téere mosaa lëj su ma ko joxee sëñ daara bi ma daa jàngal bu koy lijjanti du xool jox nii mu yéem ma nii lay def ci kaw nii lay xool xam nga ne loola mustawa ba ma àggoon la dem naa baagi ci xam la taxoon mu doon ko def nit ki da cay sonn lool da cay sonn lool ba tax na kon euh, jullit ci boppam ñoo war a jéem a di gën a diisoo di jàppalante sooy tabax dem ca kaam xibra ca tabax mu jàppale sooy commerce dem ca kaam xibra ca commerce mu jàppale la bay dem ca kaam am xibra ca mbay mu jàppale la ca booy sàmm dem ca kaam xibra ca mooy am ca xam-xam mooy expérience mu jàppale la ca bu ko defee incha allah da ngay réussir rek comme noonu ko xakim boobu waxoon wala am ñu ne yox yonente bi sallallahu alayhi wasallam kon gis ngeen mbay loolu mu nga xam ne moom moo mën a indi dindi solution boobu ba tey mbay am yeneen jaglo jagloo yoo xam ni moom rek moo moo ko mën a def ndax mooy nit ki mën naa yor daara di bay di jàngale Serigne Thierno Diakhaté mii tey jii nga xam ne mooy kon fu ñu daan jàng dafa ne ma jàngal man la njëkk am ci donga jàngal naa ma ba ma mokkal maa moom doo nga ci tool bi su xëyee ma woo mat fas yi mu nga ne ma tàmbaleel kaaf moom mu jàpp ñu machine bi tàmbalee bàqara nee na bala ñuy wàcc ñu jàng kaam xool kooku ma ngi léegi ma ngi def ak jaamu yàlla ma ngi jàng loolu ndax gis ngeen benn commerçant bu ko man bokkum doo nga ci sa biir boutique di ko di ko di ko di ko jàngalaate ah man de gisaguma ko wala benn menuisier boo xam ne gis nga ma di ko def kon ki ki nekk ci mbay day bay ba noppi en même temps mën a jàng beneen bi mooy jëmmi xale bi nga yor di ko jàng moom mën nay bay di xam ci mbay doon jàmbaar ci mbay cayit du ko tee mën a jàng sañaax ma am na sama ndongo boo xam ne nii 2001 lañ ma ko jox ndongo bi loo ko def loo ci tooy insha allah dina ko def lu dul la nga xam ne jotugu ko lu mel ne jàpp machine ak loolu soo ko wooli loo dugub dina ko mën a wooli sañaax ma xam naa fu xuma wooli wooli boo koy def mooy da ngay fekk dugub ji da koy ji ba mu sax nii nga dagg ko boo ñëwee da ngay daal ñaari su la saan bépp ngay dagg danga koy def ñetti xaaj dagg ñaari wàcc nga xam ne yow boo ko romboon tey da nga waa xanaa kii daa dof soo ko defee noonu rek lay mën a baax li alxuraan naa fii kulli sumbulatin meetu xabba sanaabil yooyu day tax bu boobaa day tax bu boobaa mu mën a am pepp boo ci dajalee ñett wala ñeent rek soo ko joxee jaxate jaxate mu am jël gis nga xale boobu ma lay wax 2001 la fa ñëw waragul am fukki at ñett loo ko def loo ci tool yi dina ko def moom moo bind lii bu ma ko fi fu ngeen ko tarloo ci alxuraan dina ko tari kon defe naa lii mbay rek moo ko man gisaguma benn commerçant bu bokk kenn ci boutique ba man lii naa gisaguma benn menuisier bu bokk benn xale ci boutique am ba mu man lii kon defe naa ne bokk na ci su yey mbay gisuma kenn ku bokk ab ak ca caawa ga ba xale ba man lii kon lii du gàllankoor dara ci mbay nee naa leen suñ ceerno jaxati mi daana xëy woomat aw fat jàng xaaja alxuraan kon loolu bokk na ci xusuusiya yoo xam ni maanaam ay jago yoo xam ni mbay moom rek moo ko am mm, ba tax na loolu war naa tax kon mbokk yi ñu bàyyiwaat xel lool xam ne sunu sëriñ Cheikh Ibrahima yi wàccoon naa ñun mooy defal nañu suuf su neex a bay mag ñi daa ko bayee ki bopp ñu dem ba di ko bayee ki fas léegi ak i nag ak i tracteur mën a am ba pare ñu bàyyiwaat suuf si muy def taraaju kon loolu am na laaj bu fa war a juddoo ci ci ñan la du ca moom de du ci doomam yi ko fi wutu woon comme mel ne Cheikh Mouhamed Awa Balla nga xam ne bi ma ko fi bàyyee xool li mu sancaat ciy dëkk du sunu waajur yi fi nekk nga xamee ne defar nañu ay dëkk defar fa ndox defar fa courant nga xam ne tey ka nekk Daaru Muxti tey ji ak ka nekk màddina man de xuma lu lu leen wutale lu lul ki nekk daaru musi bu xëyee dina gis ci nit lu baree bari loo xam ni ki nekk da ki nekk madina du ko gis te nit ñoo nag defe naa du ca jëli njariñ lu bari lu dul lor nga ko woon xam tey jii li nit ñi bari bari ci sa bët daaru musi nga xëy soxna cinquante mille koo ca demoon la yaa ko fi njëkk donte la mën nga ko faa fekk maa ngi fàttaliku sama waajur xakim la dama ànd ak moom dem ci genn kër benn dëkk dëkk bi wér lool waa ji di ko diis naan ko dëkk bi dafa wér nangam nangam mu ne ko dëkk bi wér na Touba nit ña bari na demal Tuubaa la nit ñay bari bari bari bari boo defee ne dañuy xëy ci sa yitte wallaahi boo demee duñu xëy ci sa yitte seen yitte bopp rek la ñuy xëy ba tax na loolu mat a bàyyi xel nit ki fu mu nekk dafaa war a nekk rek seet lay njariñam mu góorgóorlu ca liggéey ba tey bokk na ci suñu waajur yi ku mel ne sëñ Moustapha Maymuna mi yal na ko yàlla yokku wér dëkkam bii muy Arafa bi mu koy sanc ñaataat la amoon wër gu la am ñeent fukki at kon léegi kon léegi ñi nga xamee ne ñoo ñoo ñooy ñoo ñun ñoo ñooy génération bi ñoo war a nag seet la mag ña defoon ñu sof ca bañ ko bàyyi mu yàqu ndax lu loolu kat xam nga ñaar rek moom mooy xalf bi sukkuuni laam ak xalifa bi kasirram mooy koo xam ne nii danga koy wuutu la mu defoon nga nga jàpp ca mu am continuation imtidaat continuation wala moom mu mu jàll wala mu dellu gannaaw kon nag war nañoo seet mbir mi lu tax mu dellu moom xamal naa leen ne leen moom moom du ci du ci du ci taw bi moom beneen bi am na ñoom dañu indi lay woo xam dañ naan la gouvernement bi jëndagul li ñuy bay waaye loola ñun moom ñu dëkk Daaru Muxti ak Tuubaa gi suñu yoon da cee niwut état bi man li ma bay lépp benn laa ko ma jaay sama gerte muy 2001 ca état bi lu mu jënd boo demee Tuubaa mën a jaay lu ko lu mu jënd boo dikkee Daaru Muxti a ko kon yow lu sa yoon ci état nga bay ba tax na kon loolu war naa tax ñu bàyyi xel loolu ñun ndaw ñi nga xam ne ñoo ci tool ñu dem ca dëkk yooyu nga xam ne suñu waajur yi fàggul nañu ko ndax man nga faa nekk tey ji wala nekkoo fa man nga wat koo la fa nekkal nga boole ko sa activités yi nga doon def yépp ñii dem Madina ñii dem Dundungel ñii dem Taïf Diop ñii dem Neexe waaye na gaa yi ku ne na dem fenn mu sanc fa daara du la yàqal li nga doon def fii lépp ndongo yi dañuy ne foofu di bay di am formation boo xam ne nii duñu ko am feneen dinañ ci ñëw ci kanam tuuti ba pare du leen yàqal dara ndax xale bi incha allah 2009 mën naa bindu kaamil ba noppi am na leneen lu ci juddu mooy ñi nga xamee ne ñoo nekk ci bi daara amatuñ problème mu jàng parce que fii wax dëgg yàlla macha allah daara yaa ngi fi ñu ngi jàng. waaye àll bi ñoom dañu am problème jàng ba léegi dañu am problème mu jàng ba léegi da gis koo xam ni benn français rek lay jàng wala mu ñàkk jàng te loolu xam ngeen ne jullit waru cee def dara bu ma jógee jaxaw di ñëw fii bala maa ngi si dinaa romb ñaari daara yoo xam ni dañ koo tabax école français yoo xam dañ koo tabax tabax ci ak mbooy lañ koo tabax ay kër kër yaan yu ko wër nii ñu defal leen ko ñu defa jàng français yeneen dëkk yi amuñu ko yeneen dëkk yi amoon nañ ko mujj nañ xale ya bàyyi yeneen dëkk yi xale yi jàngul borom daaru def na ñeent fukki kilomètres def ko ay dëkk boo dépanné yaman si la boo ko noppee seen rek bala ngaa noppee seen yaman rek da nga seen dëkku alaaj maam Thierno bu daaru manaan muy muy minan daarul minan boo ko noppee seen da nga gis da nga seen dëkku sëñ ko sa gànnaar boo ko noppee seen da nga seen daaru waxaab noonu nga koy toppaat si daaru mu si gi dëkk bu ne dëkk da cay topp dañ ko daa bay ba mu daj kon nag ñun ñuy ndaw ñi ñoo war a dem ci dëkk yooyu ñu samp fay daara wut ñu fa nekkal imkaane yaa yaa ngi fi xale ya di fa jàng waa dëkk ba di fa jàngale ndax bu leen defe ne sëñ Seex Xaadim yi yëmalewul Daaru Muxti ak dëkk yooyu dëkk yooyu même journaliste yi bu ñu ñëwee fii sax ci élection yi dañ naan Daaru Muxti intérieur ak Daaru Muxti extérieur Daaru Muxti biir dëkk bi ak Daaru Muxti biir yooyu ci Daaru Muxti lañ ñun ñii ñëpp sunu maam amu fi dara man xam ngeen ne ak ndaam moom ku ko bëgg a gis da ngay jëm nii ci njàmm man kër su lay la sama maam nekk sama maam yi bàyyi foofa la nekk bu ma bëggee suuf foofa laay dem sama maam bi mu ñëwee fii bàyyi foofa suuf bàyyi fam ndox fekk fi borom daal mu ci sëriñam bi mu ñëwee fii amul suuf caytu la dem ca sëñ Mustafa euh, ca ca ca borom gaawaan newoon foofa ndax mbokk gum séqoon ak moom ak waajuru Cheikh Anta Diop ay bokk lañu woon foofa la woon ba borom daaru jox ko fee sëñ Matar loo nekk tey ji mu xat ci moom mu joxaat ko jaxaw gee tey ji ma nekk nii suuf soosu tey jii lu sëñ Cheikh Khadim sañ fii sañ na ko foofa ku fa nekkalit moom nga nekkal fii moom nga fa nekkal ku nekk fii moom nga fi nekkal waaye suuf sépp kenn amu fi suuf lépp ci ñeent fukki kilomètres yi la kon ñun ñoo war a seet pexe pour delluwaat foofu di yar xale yi boole koog nag yëngu yi ñuy def ci biir dëkk bi waaye nag buñ defee ne yëf yi dañ koy tarkiis maanaam dañ koy yemale ci Darou Moukhty kese Darou Moukhty du biir dëkk bi kese dafa am loo xam ne ci bitti Darou Moukhty la nekk di tool kër gu ne day am ay tool tool yooyu nag ma xamal leen ne leen bi ñu ñëw fii di fi fekk seeni maam ñëwuñu foon ngir neexitu dëkk bi dañ fee ñëwoon ngir lu ñu xeet li àdduna ak alaaxira ndax booba dëkk bi neexul man man naa ànd ak yow ba ci nit ma ne la kii rakkam walla magam fii la tëdd ci pooju yaayam pooju waa juróom boo bu góor naan ko bàyyi damaa mar bàyyi damaa mar ba paat ci biir dëkk bi daaru mucc bii amul lu mu ko jox sëñ Mouhamad Diop waalo moo ne woon imaamu borom Daaru Muxti fii ci penk ci wetu Mbadiane ñu di ko wax waalo waalo ba mu dëkkoon ca Ndombar boo fa demee fépp mu siira la ndox da ko wër kooku mu bàyyi fa ndoxam moomee yépp ñëw ba fee nga xam ne nit dafay faatu ngiru ma loolu am na laaj bu war a juddoo foofu war nañ koo laaj suñu bopp ñu dund laaj li nga xam ne borom Daaru sosoon ko maa ngi ñu sof ci àll bi léegi foo dox ndox nga foo dox courant nga fa foo li ki nekk daara mu di lee man ma nekk jaxaw du nit ñu lu dul nit ñu bari am yenn nit dafay ñëw di ma yërëm man it boobaa dama ko yërëm xam nga noonu la nit noonu la da ngeen di da ngeen di wute ay gisante da ngeen da lay li nga jàppe ko leen ndax yow su fekkee ne ndox mi muy naan mën naa am nga ko ba mu doy mën naa am yaa ko dàqale sax climat ba noonu bu dee courant noonu yow. courant ba nga am sax mën naa am yow bu weer dee doo gis tara fii courant bi moom bu weer dee nga gis tara te yow am nga sa énergie solaire ca ngay jàng say gone di sa jàng nga di ca seetaan say sa télévision di ca taal say ventilateur loo ñuy def ci ci jihaz électronique yi rek mën nga ko cee ba noppi bu weer dee doo gis tara sa buntu kër am na gaa yoo xam ni tara buy dugg seen buntu kër buñ buñ génnee dajeeg moom duñ mën a am booba ndax ba tax na kon loolu lu mat a bàyyi xel ba na kon ñeent fukki kilomètres yooyu kan mooy responsable fi mu ne nii bu fekkee ne xale ya fa nekk jànguñu bu fekkee suuf soosee bay nañ ko ñàkk nañ koo bay te maa ngi gis docteur Youssouf Xaradaa yu muy wax ci téereem boobu nee na ñàkk bay suuf dafa bokk ci idaahatun lil maal te loolu yonent sallallahu alayhi wasallam daf koo tere nee yow suuf boo ko yoree même mënoo koo bay sax da ngaa war a seet ko ko ngeen def musaara ngeen bay ci mu di ci bay ngeen bay bi séddoo waaye mënoo waroo bàyyi suuf sanoon loolu lu ma tabaayee xel ca la mbay dafa nekk ci li nga xam nit ki mën na cee liggéey bénéfice boo xam ni comme ni ma ci jàppalee bokk yooyu ba nga xamee ne wax dëgg yàlla dinañ ko ci am ba pare ñuy xeex ni ñuy wax euh, créer emploi fi mu ne fii bu ñu nekk créer emploi dañuy defe ne xëy na gouvernement bi mooy sampaay usine wala yooyu déedéet yow kay mi nga xam ne tey mën ngaa wut ñaari surga nga wut leen ah am na koo xam ma nga ca Touba sonn na boo ko mënoon a delloo ca kër mm, tooli maamam mu dellu fa nga yóbbu ko fa ngeen di def mu saaraxa ngeen di bàyyi di séddoo kookat lay sant kon loola ihmaarul ard boobu suñu borom diggaa eh, dénkaane yow da nga koy def ba pare waajaat da nga koy dimbale ba pare yaa ngi jàppale société bi yaa ngi jàppale sëñ xaarim yi sama xarit bu at yi ci gannaaw ànd nañ dem daaru manaan bu sëñ si awa baal ñu fekk alaaj maam Cerno toog ci penk jumaa ji magi taalibe fi toog ne ko am na xale boo xam ne ah, sëñ si awa baal lañ ko tuddee dafiy indi ngoon gu jot am mboom mboom mu rafet la sax mu ne lu mu fi andeeti rek na ma ko andil ma yóbbu ko tubaaru ma jënd ko man dama ko soxla dama ko jox sama ko jur bi mu noppee mu daal ñuy nett ñu ne borom daaru de daa wax ne buñ ne nit a nga ca àll ba de mu ne nit a nga ca àllal ji ne daane xale boobu de mboom mi muy indi fii bu ngeen ko laajoon lam ci am bar na xale yu ko fi bàyyi dem Dakar ci amuñu ca amuñu fa lu toll noonu ba naa na kon yéen sunu sëriñ yi na ngeen xam ne am ngeen responsabilité bu rëy li maam yi sosoon waajur yi sof ci yéen a ci waaso war ngeen taw yi saxabu bi ba ni ñu bayee mbay ni ñu bañee mbay ñu bàyyi parce que mbay mooy métier mi gën a yomb ci métier gisoo kenn kuy bay mu bët séb bi mu mu bay 40 jours ca boo fa demee doo ko fekk dootu liggéey daanaka su toogee mu ñor bu koy récolter bu defee 40 jours daanaka mu noppi mu mën a toog ay weer yu du liggéey loolu essentiel benn commerçant bu ko man na am weer wu liggéey am problème essentiel benn menuisier bu ko man kon loolu ci mbay rek la nekk kon dafa aaj maanaam nga sensibiliser. nit ñi kon fexe bañ noonu ñu ko bañoon mu dem ñu xamal leen ne njariñ daf cee nekk dama laa jëlale mbay waaye maa ngi xam lenn xale lu góor loo am daaw dafa ñëw foofu ci dëkk boobu ma nekk vingt cinq jours la fa def mboob mii ne rek liggéey na ca cinquante mille yoo xam ni añu ca réeru ca ndékkiwu ca da koo liggéey vingt cinq jours ñu likkit ko ñu likkite ko jox ko ko mu daal dem yoon kooku su fa nooroon xam ngeen ne lan lay liggéey kon dangeen ngeen di gis islam toujours bu buñ nee ko am sax du def bu leen defe ne ki bari la alal rek mooy am ki même ki yor kàttan sax am na am na hadith boo xam ni Abu Hurayra net nak Abdullah ibn Umar yonent bi sallallahu alayhi wasallam dane laa taxilu as-sadaqatu li ghaniyin nee na asaka ji wala sarax yi kenn du ko jox ko amalal ñu ne ko ak mu ne wala li zi mirratin sawi zu mirratin fastawe zi mooy borom doole am na sama ustaas bu xorom boo am da koy firi danaan ponkal mu ne ki tikkitëral kenn du ko jox alal asaka nit ki su fekkee ne dara jotu ko wér dara jotu ko am na sama waajur woo xam ne yàlla na ko yàlla yërëm daa wax naan waxambaane wu dara jotu ay million la ay million la parce que buy liggéey rek daa di am ba tax na ki nga ndaw li nga xam ne dara jotu ko mu toog fii daa ne barsa wala barsaq man baat boobu ni ma ko ragale maa ngi ña sàkku ci yéen ci waxtaan wi ngeen musal ma ma mucc man baat boobu yàlla baax na bi mu bëriwul ci alxuraan saa su ma àggee rek damay tiit ne daal barsa wala barsaq wallaahi am nañu fa def juróom-ñaari junniy at ca ci mbugal lañ nekk ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam dane imma min hufari naar aw rawdatun min riyadil janna automatiquement jàngeen ko ci te suba nit ki buy dugg ci bàmmeel bi automatiquement benn mu mu sedd guy ne climatiseur wala mu tàng jër ne puuf yàlla nañu yàlla defal mu sedd guy buñ ci duggee kon nañu xam ne barsa kenn du ko weccee barsaq bu ko defee kon nga xamee ne maanaam mbokk yi foofu ñu ñu ñu mën a delloowaat barab yooyu ñu ko waajur yi defoon il faut ñu góor góorgóorlu bu baax a baax toppatoo ko bu baax a baax xam ne léegi noppale na lool ndax foo fa dem ndox maa nga fa doy sëkk foo fa dem courant baa nga fa loo fa dem ka nekk daaru muslim am rek loolu ngay am lu dul ñu baree bare ñu muy dul gis ba tey bokk na ci barab yooyu suñu ko sancee tey ñëpp a génne toujours ñooy ñuy tekk ci réew mi toujours ñooy tekk ci réew mi maa jublu tekk mooy nit koo xam ne nii man na àddunaam ca ma ngay bàyyi xel alaxiraam kooku mooy ko tekki ci ci gis yinu islaam man maa ngi fàttali ko daara jama newoon damay toog rek analyser rek ñama fa nekkaloon ñett daara fa newoon waaye ñama fa nekkaloon ñëpp rek ñu tekki lañ bu dee àdduna mën nañ seen boor bu dee seen diine ña ngi koy bàyyi xel am nag sama benn xarit boo xam ne nii daara ji mu ne woon ba mu fa jógee bi mu daara amat fukki at kero bi ko bi mu jógee ci daara ji yorul dara daara ji mu ne woon soxna sëriñ bi ci bopp moo ko dénkoonub xaalis xaalis booba soxlawu ko mu dem wut ci benn machine war waaye bi mu daara amat fukki at dem na France ñaari yoon ñu delloosi ko jënd na fi kër 800000 tabax fi këram yor fi ñaari soxnaam bokk mi nga xam ne benn la kon loolu lépp ci biir fukki at la ko réalisé kon kooku lu ko may loolu mooy yar ba ñu ko yaroon ak barke bu mu jëlee woon ca barab booba kon loolu ñu war a delloo ndaw ñi foofu waaye bu ma xoolee ci wetu kooku ma la wax noonu li biir fukki at yi réalisé na ci lii dinaa fa gis koo xam ne nii ba ma ko xoolee la mënoon 2005 mënu ko 2006 li mënoon 2006 mënu ko 2007 li mënoon 2007 mënu ko 2008 bi moom day def taraajoxan moom day dellu gannaaw au lieu mu jëm kanam waaye day dellu gannaaw waaw loolu muy lu wat a bàyyi xel nit nit nit koo xam da nga koy yar jàngal ko man mii wax a yéen de mosuma jàng wenn araf boo xam boolewuma kook liggéey bi may jàng alxuraan ne woon ci tool ba may jàng xam-xam fekk na mu bàyyeeguma maa nga ci tool daa yor samay peeri nag di bay waaw lépp dama ko li ma jàng lépp bi may ñëw ko si Ibrahima gi dama daal de mu nooree ma ñëw jàng bi waaye nit ki dafa am éducation boo ko yaree. boo ko ca jaaralee lépp day wayaf ci moom lépp day wayaf ci moom moo xam njàng la moo xam liggéey la am na sama bokk yoo xam ni bi ñu demee Italie seen jarbaat bañ fa àndaloon nga xam ne ab eleloon doon jàng fi njàng mi yàq français dafa dem dañoo denc passeport waaye lu ko du doon day ñibbi siwaat ndax moom affaire yi dépassé na ko mën la liggéey sama mbokk yooyu bi ñu demee am na sama benn waaye bi ñu fekk dana ma sa gaa yi de bi ñu fi ñëw gis naa fi ñu bare bari ñoom dañoo ñëw Italie waaye dañoo daal di wàññeeku ndax boobu day fekk bëccëg gi day gàtt nee day taw xaalis du am nee ñoom daal dañuy ñëw rek xool gisuñu luñ xam ñu des ma ne ko ah gaa yooyu de mu askar ba ma leen xamoon camp yañ camp militaire yañ jaaroon wallaahi luñ fa gis te dinañ ko dégg waaye sept ans lañ def loo xam gis naa fa ñu fa def trente ans réalisé wuñ fa lu toll da nga koy yar yar boo xam ne nii bu ca jógee lu mu gis day yomb ci moom maa ngi fàttaliku sunu daara sun am nañ tool yoo xam ne sore woon na kër gi cinq kilomètres daanañ jóge ci kër gi ba àgg ca toilette gerte gi ñuy njëkk ji buy génn doo ko gis ndax lëndëm mais sëñ bi nit ki soo ko yaree ci lii ba mu jóge fa nga yóbbu ko Italie wala Amérique lu ko tubaab yi defaloo ci seen matériel yooyu moom da day jàpp ne du liggéey am na sama benn waaye bu ne Amérique foofu xam ngeen liggéey bi dafa xaw a jafe moom bu demee day boole liggéey yu bëree bëree bëri gaa yam fa nekk li waa ji def dépassé la ñu ne ko da ngay da ngay feebar leen lii mënumaa feebar man lii noppalu la ci man mun ñu ne ko waaw feebarut kon léegi li ñu xam ne ñu ne ko boo demee Sénégal ba noppalu la lay doog a mu ñëw fi yaay fi gaa yi di ko téléphoné naan ko ñëw vacances ñu naan ko waaw feebaru ko mun leen soj sax defuma ko soj nit ki boo ko yaree jàngal ko day tax bu ñëwee man a jariñ société bi mën a jariñ bopp ndax nit koo xam ne sëñ bi bi mu jógee ci daara jaag léegi matul fukki at lu fi nit di am rek bu dee kër am na ko bu dee sox am na bu dee am wata am na ko kooku fañu ko jaare la moo tax ndax bu jógee dalul xeeb benn benn benn benn benn métier ba tax na kon loolu nekk na loo xam ne war nañ koo bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax bu yàggut dafa am sama meen mbokk moo xam daf maa wax dafa am ñun ñu joxañ du ma leen tudd ndax misaal mi dafa xaw a doy waar dafa joxañ aw nit ne ma man de ñii damaa xamul caay caay gi ñu saay caay moo tax ñu ñàkk wala ñàkk gi ñu ñàkk moo tax ñu saay saay waaye ñoom daal wax dëgg yàlla seen biir jaaxal ñoom daal boole nañ saay saay ak ñàkk damaa xamul caay caay gee ñàkk wala ñàkk gee tax ñu saay saay waaye kañu yar foofee ca barab yooyee moom loola dara du ko ca dal bu soobee man addunaam dina bàyyi xel alaxira ba tax na loolu kon war nañ ci góor góorlu bu baax a baax di yóbbu nit ñi ci barab yooyu su fekkee ne ki yóbbu ci barab yooyu ba mu jàng ba mu jàll di jàng wallaahi day yombal jàng ngi naa ñoo xam ni ñoo bokkoon daal bu ñu fi jógee dañoo ni ñi français lañ jàng ñi arabe lañ jàng mais ay maitrise am nañ am ñu ko ci am am na ñoo am nañ ay licence ca it diggante bu gàtt lañ koy def am na ci koo xam bi mu demee Louga di jàng moom. dafa jóge ca daara ji mokkal alxuraan jàng tuuti ci kii ji rek dem fële Louga rek waaye moom saa suñ defee imtixaanaat yi rek moom mooy nekk premier année ba mu mujjee def da bu ñu ko xam ne sama gaa yi xam nañu ba dem ah, ah, dem Arabie saoudite jàng fa ba am licence am ñëw fi ma ngi liggéey nit ki fi mu jaar bu bu am na formation bu mu fay jëlee boo xam ne lu nekk ci kanamam rek day day day day woyof ci moom ba tax na kon ñun ñoo war a góor góorlu seet la mag ña doon def ñu sof ca jàpp ca bu baax a baax xam ne xale yi nekk ci suñ kanam kan moo ci liggéey war a liggéey ku dul ñun xale yi aw jiwu la jiwu nag benn nga ji ko mu ñor meññ nga di ci jariñu lu bare bare benn nga def ko nit ñenn ñuy def ren bi ñu joxee jiw bi am na sama benn doomu nijaay ma di ko téléphoné mu ne ma ah jiw goowaane goowaanaa bi de bari na waaye nag am na ñoo xam ne ñu ngi koy ji fii ci karaas waa ñoom foofu lañ ko doon yóbbu di ko fa ji waaye sama kalaat yi nga xam ne ñoom dañ koo ji woon ca tool ya mooy kuñ joxu jiw rek nga ne bu ngoon jotee rek nga daal di saab sa gerte toog di keere moom dem bàyyi ko kii bis bu jiw wi ñoree dina am lu mu saaf dina am lu mu baasee dina am lu mu jaay yow ma ko yooyu nag du am dara du am aw jiwu la du am ci loxoy kan la nekk ñun ñuy ndaw mag ñi wàcc ne borom daal moxti bi mu nekkee fii yor aw jiwoom di ko ji am na ñeneen ñu nekkoon ci wet gi doon ay buur di saaf seenu jiw di ko lekk muy buur yi di sabaru tey borom daaroo ngi ni di góob suñ jataay bi ci ngóobam la buur yee doon sabaru lu ngeen fa dégg kon loolu war nañ ko bàyyi xel bu baax a baax ñu dellu ca cosaan ya def la mag ñu doon def même yow na nga yem ci jaju ba buñ ko defee ñu ne ku tëju la waaye tëjul sëñ bi yow fii li la fi indi du ubbeekoo tëju mooy wa maa xalaqtul jinna wal insa illaa liya'budun nit ki yóbbu nga ko ci daara jàngal ko ba mu ba mu xam ay farataam muy liggéey di ba di di di di kii muy liggéey di jariñ di jaamu yàlla bu faatoo dem àjjana rek moom moom ubbeeku léegi na nekk na ne koo xam ne xayru man fàtte du ko ubbeeku ñu di ko retaan waa ji moom dafa dikku léegi yow sa yoon bu mu ne ci lool même bu ma ne jógee ca daara dem jàng ba am ay diplôme amit ah ba tey baax waaye day def ni nit ki le sëñ Murtala radiyallahu anhu daa wax ne nee buñ ko fabee àdduna ak li ci biiram lépp jox ko mu mu jënde ko alaxiraam kooka moo perte ba tax na nit ki lu mu ñàkk ci ñàkkul alaxiraam rek ñàkkul dara waaye nit ki lu mu am moo xam dafa ubbeeku moo xam dafa am ay yor ay diplôme ci rëglul yàlla inna li fi lam yaxsha rabbal alamin laysa bi alimin wala afnal wala fu funun yow na nga nekk ca nammaari waaye yow del jàng sa alxuraan del góorgóorlu na nekk ca France na ngay góorgóorlu def sa kii lu tee bu soobee yàlla da ngay texe waaye nit ki nekkul ci lie bi lu barab bi ngay nekk mooy mbir mi nit ki ci comportement am lay doon fu mu nekk rek war na faa mën a nekkee mat xam li ko tax indi fii muy xam ne jaamu yàlla rek moo ko fi mu góor góorlu ci bu baax a baax waaye daal mbokk yi maa ngi leen di xamal ne leen naw naa seen jëf loolu ñun de bu suñu waajur yeg addaaya woon njàmbur ñëw fii amuñu ñu ñuy ci li ñuy yëngutu ci njobootu borom daaru Muxti suñu xol du sedd waaye alhamdulilah biñ gisee ñu mel na yéen nga xam ne li ñuy yëngu yéen ci yëngu waaye nag mbir mi du daaru Muxti kese de il faut ngeen génne ko xaarija daaru Muxti mooy li ci biti daaru Muxti ñooñu mën nañoo jàppale cim jàng ku koo xam li ngay bay daanaka boo ci dundee danga nga boole yeneen pexe sa ñu sa te loo jël ab jàngalekat di ko fay waaye ku fa demoon def daara di ko jàppale man am naa samay dëkkandoo yoo xam ba ma demee sànc foofa daara la ca kenn indi doomam ci jigéen di ko di faj muy jàng ci man doom ci jigéen jooju day jàng di dellu kër waajuram moo jàng ba bind lii ab kaamil la avant muy bind kaamil bi daanaa ko jàngal kat nekk la yonente balaa def bu yeewoo la muy ñaan ñaan yooyu yëpp jàngal naa ko fa lilahi alhamdu jubluwuñ ci dara jàngale rek lañ ci lañ ci jublu jubluwuñ ci dara jubluwuñ ci dara loolu jàngale rek xale bu jigéen boobu bu ma demuloon foofa ca wetam yaakaar naa du man lii ndax waajuram circonstance yam nekk defe naa maanaam na muy dunde yaakaaruma dina ko mën a joxe ji mu jàngi waaye moom jàng dama mokkal li jàng naa ko ñaan yu bare bare jàngal naa ko tasuudu si xaar jàngal naa ko jawharu nafis maa ngi koy jàngal naa jur xadaayil aaj ak tasuudu subhan ca day jàng di dellu kër waajuram kon mbokk yi nag ku ne jéem a def nii yéen a ngi koy def ci biir dëkk bi waaye àll bi ñoo ñoo ko gën a yeyoo ndax fii daara yi bari na masha Allah waaye daal àll bi moom dafay witt kon loolu nañ ko bàyyi xel bu baax a baax kii am na rakam joo xam ne nii day jàng ci man ba tey day jàng di ñibbi dafa jotali moom it waaye falilaay xam lu mu weesu rek moom koy koy mokkal bu ñëwee ci daal defee deux heures de temps rek day dem loolu ba tey lu ma ta bàyyi xel nit ki lu mu xamul lu leen mën a jàppale comme man foofa def naa fanweeri at ruq boobu xam naa la fa nekk taalibey borom daaroo fa nekk soxla nañ ko leen jàppale am na ci benn waay boo xam sama benn waay boo xam bu nooree jotee day fay benn waay mu ñëw di ko jàngal ak njabootam ci biir këram waaye la ma xam mu di ko fay xale yaa ngi seet ji di sori ci alxuraan bi waaye bu bu demee ba ba xale yi bëgg a jàng xam-xam lam doon fay kooka du ko mën a fay ku koy jàngal xam-xam ndax boobaa kiy jàngale xam-xam la muy fay kooka bu ko fayee da xam naa loolu tey jàng alxuraan kese doyut kon mag ñi toj nañu àll bi dàq nañu gaynde dàq nañ bukki yi yóbbu nañ fa courant yóbbu nañ fa ndox njaboot gaa nga fa seenu njaboot lañ dañoo gàddaayoon ñëw fekk seen maam kon ni ngeen leen jàppale ci loolu il faut ñu jàng waaw ba tax na bokk na ci li nga xamee ne war nañ cee góorgóorlóot ci tool yi ba tey mooy moo euh, ko man a waxee ci wolof kon comme sëñ bi nee na naay wax wolof asma iqtisadiya bii daal crise économique bii nga xam ne moo nekk ci réew mi nga xam ne bu yàggut dégg naa ñaari mag ñaari sëriñ yu ciy waxtaan kenn ki am na juróom-ñetti fukki ki gën doon ndaw am na juróom-ñetti fukki waaye dane ko Sénégal képp ku ci tiitu bu nit ñi delul bay aw mubashira ñaar ñooñu de loolu lañu wax te dama ne ne ki gën a doon gone am na juróom-ñetti fukki at te it mag mën naa bàyyi cim réew mag day toog gis loo xam ni gone day taxaw du ko ci kon ñooñu seen wax ji mën naa bàyyi xel bokk na ci li ma seetaante ji ci jasira rek mu ne mu muassasatun dawliya tu'adhiru min istimrari asmatil xisa akthara min al mutawaqqa tey jii rek ci jasira defe naa ba léegi ma seen bind moomu ñuy bind ci suuf nee mbooloo yoo xam ne nii ci àdduna bépp lañ nekk ñu ngi bàyyi loo xam nit ñi ne crise économique bii ñuy dund ci ci ci àdduna bi li ñu ci yaakaar lu ko ëpp mën naa li ñu fi ñu yaakaar ne fa la yàgg boo defee ni fukk lay doon nee na mën naa dem lu ko kon loola lu mat a bàyyi xel ba tax na kon mbokk yi tomb yu ñuy jàng ni ci asaka yi gis nañ ne mbay rek moo mën a indi solution mbay mën nga ko def ca doo fa jaar mën nañ la koo defal te en général ki nga xam ne mooy baylu sax mooy mën a bay lu bari mën de fee ma nekk tey jii su fekkoon ne bay kese ma fa yóbbu leer na ma ne man na maa israaf lu ma téeméeri nit téeméeri nit laa wax de dama leen sama waajur daana def tool boo xam ne nii ña ca liggéey fukki fukki nit la ñuy doon tool bu ne juróomi nit mu loolu nag mën naa caa boole fukk na bu fekkoon ne loolu rek moom laay xëy di liggéey mën naa ko def ba tax fi. ñàkk gi ci réew mi wala wàññi ko ak dindi ci ñàkk liggéey gi ci réew mi il faut ñu dellu ci tool yi il faut ñu dellu ci tool yi jàppale nit ñi ñu bay bu ko defee yooyu yëpp day day day day day day day participer ci ñàkk gi nga xamee ne nekk na ci réew mi xam naa waxtaan wi ni ma ko waroon a waajale romboon na nii waaye dafa am mbir mu ma gaar mu gaar samay dëkkandoo démb barki bi bi ñuy naafi la ci laa moo ma fi taxoon a ñëw démb ba tey ci yor yor lay doog a lijjantiku loolu moo tax ni ma ko waroon a waajale waajale wu ma ko ba tax na kon tomb yi may jeexale rek maa ngi woo bépp jullit boo xam ne yaa ngi dégg sama kàddu ndax am na ñoo xam ne leer na ma ne li may woote mën nañ ca dara waaye am na ñoo xam ne mën nañ ca mën dara ci xomma moo tax damay aduma damira kulli muslimin hayy bépp xoolu jullit buy dund laay woo mu taxaw jàppale sunu mbokk yi nga xame ne ñoo ngi ci àll bi ci niñ leen di jàppale mooy fexe ba nga xamee ne dëkk yi nga xam ne amuñu ndox ñu am ko dëkk yi nga xamee ne amoon nañ ndox ca ndox ma am gàllankoor ñu jàppale leen ci lu mel ne satado tayit jóob bële nga xam ne fi mu ne nii fanweeri dëkk ak ñaar ñoo ci naan ca ñetti ata a ngi nii mu taxaw ca la ko mën a dépanner bi seen ñu dégg fii ñu di ko may ay mbëri làmb ñu di ko dégg ñu di ko may ay footballkat ca kok koy may ñoom ngi moo fi bokkoon dëkk li ñuy doon gone gone lépp lu njëkk loola dawul maye kon la muy ñun la ko war a defarale sunu set sunu travaux yële maa ngi woo képp ku man pexe ci loolu mu def ndax nit ñi loo leen yóbbul ci àll bi ndox day am ñu koy jariñoo am ñu ko du jariñoo même courant boo ko fa yóbboo day am ñu ci xëcc am ñu ci xëcc waaye ndox bépp jullit bu xëyee dina ko soxla ci am na ñoo xam ne nii moom rek moo leen di jëlee ci àll bi bu ñëwee ci dëkk bi euh, mu gën a indi ay jafe-jafe ndax bu yàggul am na benn góor gu ma fekk Tuubaa ñuy waxtaan ci maam moom kosa defoon naa fa fa njëkk a tàmbalee jàng ñuy waxtaan ci kosa ni ndox mi na fa ndox ma manqué woon mu naan ma man mii kese kese kese ñàkkum ndox moo ma tax a toxoo ko fi ñu baree bari ñu ngi jóge ci àll bi xam nañ seen njariñ nga fa waaye ndox ci boppam la kenn mën la dëkk ci xëy di ko rooti am na koo xam ne nii dinaa ko tudd xam na xëy na fa ma nekk indiw fa ndox muy sëñ baax nit ñi nag léegi boo sante ni dañuy defe ne da nga koy ragal gannaaw wala dara fa ma nekk indiw fa ndox de waaye damaa gis mu yóbbu ndox ci dëkk yu baree baree baree baree bare ca ndox moom fa yóbbu day noon ndox mu doy sëkk ñoo ngi ko ciy sant ca xam ne comme moom moo jiite fii ca yeneen commune rurales yëpp ci Darou Moukhty lañu aju ca suuf maama na fexe ba ne ndox mi tasaaroo ci euh, commune daaru Moukhty mu tasaaroo ko ci yeneen communes yooyu xam ne nit ñi xam nañ jàmm ji nekk ci àll bi xam nañ liggéey bi ñu fi mën a liggéey waaye ndox ci boppam moo fiy manqué ca ndox kenn mën a dëkk ci digguuti man dinaa leen ci jox menn misaal rek sunuy robinet dafa yàqu ndax ci Taïf Diop la bokk noor bi ñu weesu damaa dem ci benn dëkk ne leen dama fa bëgg a root si ne leen nag damay soxla bis bu set lu war a mat fanweeri bidon yi ndox mooy bidon vingt litres yi ñu daal ma koy calculer ne ma dix-neuf mille huit cent ngay fay par weer ba par yow yaa koy jëli ngam da ngay àgg ci dong bu bëgg a naan doo am lu mu naan yenn saa ñëw ne la sa ndox ma ñëwut saret ba dafa yàqu ci àll ba ba ma jógee foofa demaat ci beneen dëkk ñu seetal ma ko ne ma huit mille francs ngay fay ma demaat ci beneen dëkk ñu ne ma trois mille francs na naa yem foofu waaye loola dafa dafa dafa nekk loo xam ne nii kenn mënu cee dëkk waaye am na ñoo xam ne lu mu metti metti dinañ ko jë góorgóorlu di ko sàmm ndax lañ leen di sàmmloo di ca góorgóorlu ak lu mu metti metti waaye ñi nga xamee ne daal ñoom lañu teg fii ñu nekkal fi gouvernement bi ñoo xam ay député lañ moo xam ay sous-préfet lañ moo xam koo xam ni mën nga ci pex na nga xam ne ay doomu aadama ngi ay doomu aadama ña ngi ci àll bi sonn ngirum ndox te leen di sonal muy ndox moomee ña ngay gis ne bis bu set dañ koy fopp may ko kenn nit ca du ñuy dox nag yor nañuy xel waaye dañu am ay kilifa suñu mobilisé woon fii ba am fa ay ay nit ñu baree bari ne dañuy mat wala élection yi ñëw ñu ne dañ koy boycotté suñ see xade yónnee ci yónnee ci ñoom rek ni leen nañ bàyyi loolu ñu def ñu bàyyi moo tax daanaka duñ yëngal dara waaye nag ay nit lañu yor seeni xel xam ne li ñuy def yoon nañu jàppale nit ñi jàppale leen bañ mën a dund ci àll bi ak ndox mu doy sëkk noonu ci sëriñ baax taxawee na ci mbokk yëpp taxawee ndox mi gën a yaatu ci àll bi xam ne ñu baree baree baree bari li leen ciy jëlee ci àll bi mooy ndox mu manqué ña may wax genn góor genn benn dëkk dafa dafa xëy roote ñetti dëkk amul ndox mu ñëw ne waa kër gi tey kenn dafa yenn dañuy tux noonu la def tux kon nañu xam ne ñii nekk ci dëkk yi muy dëkk yi newul ci biir Darou si yéen lañ fa nekkal lañ fay sàmm yéen lañ koy sàmmal fañu newoon seeni seeni maama leen fa tegoon wala seeni waajur ñuy sàmm loolu sëñ Moustapha sami li muy noppi noppi lépp am na benn sëriñ bu faatu woon ci sunu daf koo daal di seere loo xam ne nii rafet nañ ca njort lool ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam naa nit mos naa faatu mu ne nit ñi seere lu baax ci moom mu ne ba jabat kon day dugg àjjana nit ñi seere ca moom safaan ba mu ne ba jabat kon day dugg sawara sëriñ boobu bi mu faatoo sëriñ bi dane ah moom de defe naa dina yomba dimbale ndax ñoom de xamuñu woon lu dul bay bay dunde ak jaamu yàlla rek loolu la ko seereel ku too ku mel ne moom ak noppi gu ñu xam ci moom ca kooku la mu seere ca moom man mi moom laa mën a seere ca moom keneen mën koo seere ba tax na ay bokk nga ci àll bi di ay jullit yuy sàmm seen ngor di sàmm seen diine di sàmm lu leen seen sëriñ joxoon sëriñ mbay ngom sëñ baaba ngom moo doon waajuram ci seex borom daaru muxtiya dama fa daa de mu naan xam nga ne man mën na maa dem Touba dara duutuma jot ci sama adduna si benn tumarank du ma ko waaye sama waajuro fii ko borom daaru li mu fi daj bu ma ko fi bàyyee dem Touba te dafa goréwu ma kon loolu moo tax mbokk yi ñu nekk ca barab ya ko di fa son waaye ñëpp a mën a ñëw fii am na am ay moyens ñëw fii ca am na ñoo mën na ñëw dëkk Dakar sax ca duñ son waaye nag fii dañ fiy jaar rek ay tool la dañuy fiy bay ngir góob bu ëllëgatee ñu aña ji ko yomal xam insha xam naa kon fi may jeexale mooy di woo sama mbokk yi nga xam dañuy yëgu ci mbay ñëpp ñu ne ñuy sellal mbay mi ñu koy sellale mooy ñuy génne asaka di ko génne anam wa rafet ndax de <coughs> man de foofu laa yoro waaye mësumaa gis kuy jërulu sa tool jigéen ñi ñëw bool yooyu nga leen di nattal ñu di ko tuddee ay wàjjantal ma gis la nga di ko lim te loola danga ko war a lim ndax ba mbay daa bay bari da nga daa koo xam ne dañuy jël ca tool mi dana mat une tonne léegi yow loola dañ koy jël doo ko génne waale kon loola seetlu am na boroom xam-xam yoo xam ne même même li nga ciy lekk nii sax di ko di ko togge comme sama bokki jaxate jaxate yi nga xam ne moom fi mu nii tàmbali nañu baase loolu am na ñoo xam da ko war a génnewaale am na ñoo xam dañu jërul nga di ko génnewaale waaye lii nga xam ne jigéen ji moom day ñëw jëriñ la am naaf nga jox ko ko nga xam ne soo ko joxuloon day ñëw dafa nekk ka aw jëra comme ak pay da nga ko war di këlkin lu jóg ca tool ba nga asakawaala bokk na ci liy defar am nawet mooy ñuy def istixfaar di jéggulu suñu borom lu bare bare bare bare taw li koy tax a def ak am ay doom ak sorik ñàkk bokk na ca ngay jéggulu fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kaana ghaffara bari na ko muli doom ay bàkkaar ak te am bari na ku ñàkk ay bàkkaar ak tax ñàkk bari na ku ñàkkum nawet ay bàkkaar ak tax ñàkkum nawet ca damaa defe ne jullit buy waaja am ñeent fukkeel wala mu di ko waaja romb yaakaaruma ne njël moom dina nelaw fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kaana ghaffara yursil sama alaykum midrara wa bil asharum yastaghfirun ngi jéggul ci njël yi di ñaantun borom mu duñu wërsëgal lu ñuy mën a suturawoo bokk na li ma ci neexal li ma neex ci waxtaan wi tey ji mooy sëñ xaarim Thiam mii nga xamee ne moo yor caméra bi ni jàkkaarloo man dugub ji ma am moom moo koy booj pour ma jox leen ci misaal rek nga xam ne moom man na saxaada ci li may wax ñu ne mbay mi dafa dellu gannaaw man 2000 bi may bayal sama waajur bi ma jógee daara ji ba 2005 mu ne man ngaa bayal sa bopp ba tey jii may wax ak yéen naa naay ndonga de ay jaxata jaxate nga ñu sant siisee nga ca dañuy man cere lool waaye mel ni at mu ma du bay du leen ëpp dundu amul kon mbay mi ku ko bëgg a bonal yow yaa ko yaa yaa ko yaa wàcc yoon waaye mbay mi bu lii gantoo ñaar leen naan man na ma leen a jox ba tey misaal ci sama mbayum 2006 2006 jënd jiw woo xam ne jege ne 500000 francs bay ko bi ma bayee ba noppi bi ma ko jaayee motu cent cinquante mil xam ngeen ne kon loolu moom am na am na ak doy waar ñebe ji ma ji woon lu ma toggi sax mënuma ko caa jële waaye ki ki def lii muy sunu borom moo may téeméeri bëri koy dugub daanaka téeméeri bëri koy dugub nu ko di amee ci nawet muy gàntoote te ku ne xam na téeméeri bëri koy dugub nga ko jiwee la nga ca ji du cinquante kilos nga xam ne yow téeméeri bëri koy dugub daanaka mën na un million waaye jiw wa nga ca defoon motu dix mille francs kon. nañu dellu ci tool yi boole ja jàng ak bay ak liggéey Bàmbaa ko jàngal alxuraan ak xam-xam jàng ak liggéey la booleen ba am ndam loolu la suñ Musaa Ka tagge woon borom daal moom kon daal mbokk yi waxtaan wi maa ngi ci jéegul lool loolu ma leen wax mbir yu aju sama coobare di dogalu suñu borom moo dal ci samay dëkkandoo ci laa nekk bërki bi ba yor joru tey jii lay lañ cey xaw a am saafara loolu moom ma gàllankoor ne waxtaan yi mënoon naa andi lii ndax fa lilahi alhamdu li ma leen di wax moom am naa ci xibra lool wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. baax ci waxtaan woo am solo yi nga xam ne andil nga ñu ko tey ci wàllu mbay euh, ku ne xam na ne mbay lu am solo la ci lislaam ba sunu mag ñu baax ñu ñu bari ñu yaakaar ñëpp xam nañ ne mbay moom ci lañ doon dund ci lañ doon yëngu muy Sëriñ Tuubaa la anhu ku ne xam na ne lim daa jëfandikoo ci këram lépp ci mbay lu daa doon maam Thierno Ibrahim moom itam xam nañ ne mbay la daa dundee kon sëriñ ji lii thème bi am na solo lool waxtaan wi liñ bëggoon lépp am nañ nañ ko bëggoon kon ñu ngi lay sant bu baax te di la gërëm di la ñaanal sunu borom di la ñaan ci daraje sunu barkeb sunu borom suba di la ñaanal ci barkeb di la ñaanal ci daraje sunu borom subhanahu wa taala sunu borom guddal sa fan may la wér gërëm ba li nga yéene ci lislaam ak ci liggéey sunu borom defal la ko defal ko defal ko jullit yëpp ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm kon waxtaan wi am gu am solo tax na Euh, am na kenn ci mbokk yi ko xam ne am na ci seetlu dañ ko jox rek mu def ci benn seetlu boo xam ne bu gàtt lay doon rek muy sëriñ Bay daam jaxate ñu jox kii aouzu billahi min shaytaani rajim aouzu billahi min shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim euh, sëriñ Abdou Khadir ñoo ngi rafetlu bu baax a baax waxtaan wi euh, mu mel ni que matale nga lépp li nga ci war na wax te it euh, war naa dégloo képp koo xam ni euh, ab sénégalais nga waxantuma la nga dëkk ci Darou Moukhty ndax mbay léeg-léeg de boo boo dee faral di fréquenté yenn jataay yi dangay dégg ñu ne boo boo rombee tool yi de yaari juróom-ñaar rek nga fi romb mooy borom juróom-ñaar ci at ak borom juróom-ñaari at kon yow mi nga xam ne da ngaa toll ci 40 ans wala jëm suuf ne ci loolu di liggéey yaa ngi wane ni kon lu am solo la ñaar bi li ñuy wax teg baaraam da koo def ndax comme yaa ngi ci tool ne ci daara ja di liggéey di jàngaloo aw xale ba ba ba génn ci ay kër ñuy ka ñu téere yi ñoo ko bind muy lu ñu teg bët loolu kon li ñuy wax concret mooy lii kon ñëpp war nañ cee Euh, li ci topp muy liggéey ak jaamu yàlla naka jekk ñooy ànd xam nga Sénégal maanaam ñun ñi li li nga xamante ni moo ñu xaw a daaneel ci yan côté yi mooy maanaam xeeb suñu cosaan ndax su fekkoon ni maanaam ñu bari ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi doxale ni kon yaakaar naa du agsi fii te mbay dafa doon loo xam ni mënut a ñàkk ci société ndax ala kulli maanaam bu problème économie moom base bi mi ngi ci ci ci mbay rek ndax tegtal bi mooy bi ñu demee ba nga xamante ne économie bi toll na fii mu nekk njiitu réew mi moo yë moo jëkk a yëkkati baat eh, wax ci ne eh, nañu dellu tool yi defe naa mooy gouverneur kilifa yu bari it dimbali na leen ci loolu ma gis ni laal nga ci wàllu àll bi. te it àll bi lool te su dama koy faral di wax bari na jafe-jafe yu am ci ci ci ñàkk mbay mi mooy àll bi la ñuy xaw a kii ba mu néew doole ndax su fekkee ni génn nga fii Darou Moukhty daanaka 4 euh, kilomètres yi ko wër rek lañuy bay waaye la dëkk mboolem dëkk àll yi nga yi nga xamoon mu wër ko yu ci bare bare bare bare daanaka xaw nañoo kii <laughs> xaw nañoo genn te loolu bari na la ko sababoon muy ñàkkum ndox man mi sama dëkk ci la bokk <laughs> nga xam ne ñàkkum ndox bokk na ci dëkk yi nga xam ne euh, li leen daanal loolu ci la bokk kon bi nga santee sëñ baax ci loolu euh, tamit man maa ngi ci maa ngi ci sant bu baax it di di gën a dolli feddali wax jooju nga wax di ñaanal képp koo xamante ne am nga ndimbal ci loolu ci ni àll bi lu lu ñu war a taxawal ndax mbay ñu mënta ñàkk comme jàngale mënta ñàkk beneen bi ci topp mooy gis na ne mbay ak njàng ñoo ànd tey li nga def ba tey dafa bokk ci loo xamante ne résultat la ci wàllu daara ndax nit ki boo ko jàngaloo te liggéeyloo liggéeyloo woo ko du tax mu jariñ boo ko liggéeyloo te jàngaloo woo ko tamit du tax mu jariñ boo ko liggéeyloowul jàngaloo ko yaa ko alak moom waaw su fekkee da koy jàngaloo rek te liggéeyloo woo ko da ngaa koo xamante ne fu mu dem ba maanaam du noonu coono benn yoonam day jàpp ne ñëpp war na la ma nax te moom du kenn te loolu àdduna du naxaat su fekkee da nga koy liggéeyloo képp te jàngaloo woo ko nag da ngaa formé koo xamante ne fu mu dem dañ koy def matériel ku soxla rek jëfandikoo boo noppee bàyyi soo ko liggéeyloo jàngaloo ko nag yaa tabax nit kon li nga def ni ci tabax nit la sunu résultat ñun borom daara yi ñu ngi ci sant bu baax a baax loolu nga wax it ci mbokk mi fiy génn di dem Amérique wala feneen liggéey ñaari fu fu at na mën a nekk ki ki boole woon liggéey ak jàng moom du yem ki nga xamante ne jaaru ci woon kon loolu lu ñuy sant bu baax a baax la euh, li ci topp it mooy diine ci boppam dafa sopp mbay ndax dëgg la bépp liggéey bu nit di liggéey mu dagan mu di ca génne ab dund di ko dunde loolee euh, maanaam loolu islaam bi rafetlu la waaye mbay ci boppam dafa doon loo xamante ne moom moom dafa gaaw a set ci ak xaraam ndax bu fekkee góorgóorlu nga ba am jiw woo xamante ne wala lew la dem ci tool yi bay ko mbayin wu set la nga ca jële moom sikk nekku ci ne bàkkaar am na te jaamu yàlla goo xamante ne dafa ànd ak di lekk lu leew moom ah, kooko ci lu gën a gaaw yeggale ci ci ci yàlla ba ndax dëkk bi ni ñu ko waxee euh, gis na ne ñeent kilomètres yooyu carré sëñ bi daan ci liggéey ci yo di ci xeetali bindeef yi di ci joxe àddiya euh, am na lu mu jural dëkk bi ndax fi nekk nii boo seetloo dëkk bi benn ko sancee léegi matagul téeméer at te am na fi dëkk yoo xamante ni Daaru Muxti ci boppam ñoo ko mag waaye matagul sax ñaar maanaam dëkk yooyu ñoo mag Daaru Muxti te matagul sax ñaar euh, téeméeri bunt kat loolu maanaam barkeeb liggéey moo ko fi moo ko fi indi ak yu bare bare yoo xam ne bu ñu ko ci seete daal naa ne de des na ko ci mën a gis ma amit benn gis-gis boo xamante ne gis naa ko muy eh, am naa yaakaar ne man damay gis ni réew mi su fekkoon ni fexe nañ ba maanaam xale yi boole jàng ak liggéey dina bari lu bari ba ndox lu ko lu ko ndax gis naa ñu bari dañu yor ay diplôme waaye daanaka dañuy dañuy yaakaar ne biig rek mooy seen moo war a doon seen liggéey te nii sëñ Abdou Khadir def nekk ab ab muallim maanaam nekk ab maître ci daara ji di jàngale yor ab tool di jàngale bay maanaam jàngalekat français yi noonu la ñu waroon def yori tool di bay ministère yi noonu la ñu waroon def di xëy seen bureau di dem seen tool fekkoon ne ñëpp def na noonu yaakaar naa ni du am kii tey def naa noonu la ko njiit réew mi waxee de wala loolu la junj nit ñi jëm ci kon dafa mel ni kon wax dëgg lii lii ñu nekkoon démb nga nekk ci xel xëy na wéetoon nañ ci waaye daa mel nit ñaa ngi koy gees ndax su ñu demee ba ñuy wax lu mel ni gouvernement wala yu mel noonu kon loolu suñu suñu suñu kii la kon daal ma maanaam yooyu laa ci seetlu woon noonu naa ko ci jàllale dama am sax euh, faral ma di jaar fii kon wasalaamaaleykum wa rahmatullahi jërëjëf sëriñ dam sëriñ dam jaxate ci seetlu bu am waxtaan wu am solo yi nga xam ne moom la mbokk mu tedd mi doon def sëriñ Jili Lo kon ñoo ngi koy dollee santaat bu baax a baax man nag wax dëgg yàlla sëriñ jii Lo xam naa ko bu baax baax ndax nit ki naa bu bokkee daara da nga xam ci moom lu baree bari li nga xam ne xam naa ci moom daal mooy nit la koo xam daal lépp loo xam ne xas na ko jàpp muy lu baax du ko bàyyi loolu daal yàgg naa koo xam ci moom yaakaar na ne kon loolu jikko yu am solo la wala eh, loo xam ne am naa ko seetlu ci moom daal nit ku am fulla la daal ci boppam lu baax xam ne lii da koy kon nag loolu yaakaar naa ne royteef la daal ci ñi nga xam ne ñoom la yar ak ñeneen ñi nga xam ne bëgg nañoo mel ni moom jërë ngeen kon rek xam naa suba insha allah Sidi Mokhtar Ka moo ñu fi war a teewal defal ñu fi waxtaan ci l'islam ak liggéey bu soob bu soob yàlla suba Sidi Mokhtar Ka moo ñu defal fii bu soob yàlla moo fi ñëw defal na l'islam ak liggéey kon defe naa ne thème bu am solo la yëpp war nañ koo teewlu kon dañuy jox rek Serigne Khadim Mbow mu dem ci laaj yi nga xam ne moom la mu aju ci li mbokk mi doon waxtaane tey jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullah wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki bi day ñu ngi leen nuyu di leen ziar di leen baalu xaq di ñaan suñu boo leen defal na jàmm te nangul na suñu koor di rafetloo Maodo bi nga xam ne suñ jiitloo indil nañu ko tey tu ma ci wàllu mbay di rafetlu baax a baax waxtaan wi di ko ci ndokkeel bu baax di ko sant di ko gërëm kon dafa mel na waxtaan wi am bu am solo tax laaj yi bare ñu jëkkee ci bii mbokk mi di laaj ni dafay laaj ku yor ay dongo bëgg ñu boole pay ak jàng wan yoon moo ci gën nga xam ne ñoom ñaar kenn du ci yàqu njàng mi dana dox mbay mi dana dox bismillah waaw ñoom de loolu naka jekk moo daa ànd ca ñaar yépp daa dox bokk na ci misaal ma ci mën a joxe rek sëñ Maxtaar Binta Lo nga xam ne marji la ci muridiya bi maanaam ab dellukaay la ci muridiya am na téere bu mu taalif boo xam ne day wax ne bi mu nekkee daal mucc gi liggéey bi sax da ko daa gàllankoor ci ma mën a taalif téere te moom ci ñi mujj a jébbalu ci seen bi la mu dénkoon ko borom daal bi muy dem ci géej gi mu jàngal ko def ci lim ci war a def bu ñëwee ba jox na ko doomam mooy waajuru Serigne Cheikh Nalo waaye mbay ak jàng lañuy ñuy boole. na ma ni ma ci defe na nag bokk na ci li la ci gën a mën a dimbali ñaar yëpp di dox mooy mbay léegi daanaka ay matériel moo koy def ay fas ak yooyu ki nag ngay bay lu yam rek ba pare. xale yet ku ne boo xëyee nga jox ko lu yam ca la muy bay nga xam ne bu ko day xam ne xale moom boo ne ko lii soo ko àggalee wàcc rek dana ca def la mu mën a def nga xam ne bala moo naaj dina ko def mën a dem jàng te ko yàqal dara loolu daal gis naa ne ñun noonu ko bayee ba léegi noonu la ñuy def ndax ñaar yëpp mën na joor ndax su fekkee ne daara internat yi nga xam ne dañ naan la ñu ci bare ba dañ naan la juróom-benn at la xale bi mokkal te duñ bind kaan man xale bi ma la woon fii kayitam day dem tool ne waaye su fekkoon ne dama koy dañ koy téye alxuraan di ma ko dem rek kon jóg na fa bu yàgg waaw jóg na fa bu yàgg kon defe naa 2001 ak 2008 bu fi manee lii kon defe naa am na ak ah, ñaar yëpp a ngay dox daal wallaay loolu leer na mbokk mi laaj ni dangay laaj mbayum nawet ak mbayum noor loo jàpp ni moo ci gën mbayum noor de moom dama caa xamul lu bari waaye bu defe naa ne dama ca dégg mel na ne ku ko mën am ay jumtukaayam yaakaar naa moo gën mu nawet ndax la tax ma wax ko mooy ña nga xamee ne samay dëkkandoo lañ ca dañuy dem waalo ñooña dañuy bay ay yoon ci at mi dañuy bay ay yoon ci at dañuy bay ceeb bay euh, tamaate bay soble fekkoon ne nag ba tey mën nañoo jàppale nga fii nga xam ne ndox mi dafa doy comme noonu ma ko waxee ndox mii sëñ baax tasaare ci àll bi su fekkee ne seet nañ ko ba nga xam ne mën naa arrosé buñ ko wàññi loon nit ñi bañ mën ci arrosé yow soo bàyyee nawet ba noppi nooree nga bay nga mën a boole ñaari mbay yëpp ndax yow kii bay moom daanaka fii nawet nawet li ci ëpp juillet août septembre lay doon nawet bi nga nga nga góob ko su mu ne nii daanaka octobre novembre décembre bu fekkoon ne da leer na da nga bay noor balaa décembre a jeex nga pare bu ko defee boo noppaloo tuuti nawet mën nga cee bayat mën nga cee bayat loo xam ne ñaari weer lay ñor lu mel ni ay tamaate wala yooyu loolu ñaar yëpp mënees na leen a boole waaye nag defe naa daal koo xam ni fa nga nekk moom man naa bay mbayum noor ñooñu daal moom dañuy bay ay yoon ci ci ci ci ci ci noor ba ba tax na loolu gis nga ba tey bokk na ci eh, eh, maanaam ma doon wax ci mbay léegi gis day bay ay yoon ci noor bi day génne ay ay asaka yu bari ci ci at mi nga xam ne ki ki kiy commerce moom benn yoon rek lay génne temps bi noonu waaye kiy bay ay yoon ci at mi day génne ay yoon asaka donte la buñ ko dee arrosé xëy na asaka jooju mooy gën a tuuti waaye ba tey moom dina génne ay yoon asaka ci ci ci kii bi ci ci at mi nga xam ne loolu daanaka ci jagley mbay la. bisimilah loolu leer na mbokk yi di te mooy li ñuy bay bu noppee prix bi day daanu ndax waralul nit ñi bay te du tax ñu am dara waaw loolu de dina faral di am waaye nag daanu gi nag daaru mu teg Tuubaa moom dimbali nañ ci yi dama leen wax ne leen man ngi bay nii ñaar fukki at ak tool dama benn at laa ma sa jaay gouvernement sama gerte <laughs> dafa ko léegi buñ ko jaa daanee leen ko yóbbu ko fa daanu Tuubaa moom ku ko xam xam le Sénégal di bay lépp ku leen ko bàyyeet mën nañ koo jënd loolu moom mooy li ma gëm te lu gouvernement bi man boo demee da nga fa gis ñu ñu ñu ñuy ko daaw am nañu fa gerte trois cent cinquante trois cent cinquante francs am nañu ko fa jaay gerte gerte xottu gi laa la hmm? ñebe ji noonu ñebe ji fi mu ne nii li tax mu génn daanu nii bu ñu defee ne maanaam dafa nar a daanu li ko def mooy koor gi koor ñebe naka jekk noonu la daa def waaye suñu waree insha allah da ngeen gis ne ñebe ji sama mbokk yëpp maa ngi leen di wane nañ xaar rek kori soreetut bu ko defee ñu doog ko jaay. jërëjëf mbokk yi ne ndax mbay ëppul ay coono yeneen métier yi. waaw mbay dana mett na loolu ñu koy defee waaye dalul yàgg dalul yàgg ndax dama la ko wax léegi ne ko benn baykat buy bay quarante cinq jours nga fekk ko bu xëyutee day day dem toolam tuuti daanaka rek wala du fa dem sax waaw loolu baykat buy def nag nga xam ne fi mu ni benn baykat buy def dara waaye kër loolu dafa tàmbali kii ca ca ca ca ñun ña ngi tawlu fii la vingt neuf le le vingt neuf juin lañ tawlu fii am na ñoo xam fi ne dematuñ tool wala booy dem tool da ngay dem di watti ñebe ku amul ñebe fi ne dematoo tool léegi ndax gis nga fi nafa boo xam ni liggéey euh, na ñaari weer di tëdd wër loolu amul fenn fu mu ni ci kanam tuuti boo ko récolté. booy dem ci leneen it da nga ca da ca man da nga mën a noppal doog caa dem waaw loolu loolu gis seetlu naa ko ci moom. jërëjëf mbokk mi ci mbay bu néewee asaka ja gën a bari lool gën a bari loolu mbaa kon du gaañ baykat yi. waaw kooku nag damaa defe ne daa defee xam mbay moom ndax loolu moo wax defe naa leer ci man daal waaye mbay moom. asakaam bi ma ko leerlu fi moom moo li nga am bu baree asaka ji day gën a bay waaye bu tuutee asaka ji du day day day tuuti rek loolu nag ma nga lu ci li nit koy bay ak ak ak jumtukaay yam muy bayee waaye asakay mbay moom moo ëpp ndax nee naa la fii léegi baykat bi fi mu ne bu amee un million mooy quatre tonnes gerte cent mille francs la ciy génne quatre quatre cent kilos yi génne cent mille francs lay doon commerçant boo amee un million vingt cinq mille francs la ciy génne noonu laa ko waxee ci xar ya noonu laa ko waxee ci ko xamee ne am na am na valeur six millions daanaka ciy xar wala trop quatre millions boobaa la muy génne mën naa bañ a vingt mille francs kon toujours mbay moom mooy moom mooy ëpp asaka loolu moom mbokk yi ñu laaj ni jamono jël nga xam ne jumtukaayu mbay daa jafe ku dul borom barke mënoo ko am ndax euh, ndax ñu bàyyi ko ñu bàyyi ko ñoom borom barke yi. waaw bu ñu ko bàyyee dañu dem bokkoog ñun dañu dem bokkoog borom barke yi dama ko wax fii sama sama sëriñ si dama ne ñëpp am ay imkaaniyaat man gaa dañu mu sa tool yi ñu di leen bàyyal ngeen di ca jariñ ñoo mën na la sama benn waaye ngi Italie wutal naa ko fas ak machine ak lépp ma dina jariñ ci mbay ma kay bay dina ca jariñ ndax da koy fay de kooka ba mu ñëwee dana ma lii laa bëgg ma ko fay ci temps ci xaalis mu ne ko loolu lañ lay fay kooku kon jëriñu ci ki nga xam ne bàyyal nañ ko mbay ma ci sama kanam la demee nee naa la dina ci am rendement bu soobee yàlla bu kowee loo xam dina dina génne fere yi ci def yëpp ndax ren la tàmbali bàyyi lu ñuy def ci mbay rek leen da koo jënd ca dina ci am bénéfice bu soobee yàlla kon kon ñaar ñëpp tey jëriñu lool mooy bokk gi yow man ngaa bay waaye mu matériel ki moom ma nga Italie waaye man naa bëgg naa baylu kii mu ngi fi bëgg naa baylu ñoom ñaar ñëpp noonu la ñëpp man am na yenn jafe-jafe ca taxaw naa leen ba bay nañ fali laay lam ñoom ñëppay sant yàlla muy kay ñay bay ak kay baylu ba pare seen euh, loolu ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam seen dugub tuuti ma ne ah ñu de moom euh, loola loola ci ci yaaba jooju ñëw ca man de ci ñoom lay dem de loolu euh, ñoom ñoo nga xam nekk donte Italie lañ nekk sax man israf bi ma ciy def maanaam topp doogi ma koy def dama leen tuone kon defal ngir yàlla waaye tuur na ñoom ñooy bay ca dëgg-dëgg jazakallah loolu leer na sëñu mu ne ànd ak li nga wax lépp baykat yi ñoom foo leen fekk li ci ëpp te ñoom dañoo ñàkk lool <laughs> lu ko waral ñàkk fépp la nekk fii la ñàkk gën a bare dama ci waxtaare sama menn mbokk bis ab commerçant la fii ma yërëm ñenn ñu nekk ci àll bi ne ko ñoom de dañuy xaw a sonn ndax buñ bàyyi yenn saa yi mbay mi bu durée tuuti daal di jeex waaye daal ñoom dañuy def ay pexe rek di ñëw fii di wut lu ñuy jaay ñii di jaay seen i mat di jaay seen bopp ma daaneel mu ne ñooñu daal gannaaw la ñuy bay nga koy def di di am lu ñuy jaay fii di dund ak seen njaboot cey nag ñooñu duñ ca sonn noonu de man gisuma noor ba ku fay liggéey yëpp ca balaa midi doo wàcc de ca bu ngoonee doo gont ji ca loola ngay continuer boole ko sa mbay di ci yor sa famille mu ne ma sama boutique bi ma am na ñoom maa leen di fay weer balaa la 15 heures liñ leen war a fay weer mu jox naa leen ko ba lekk nañ ko ne ma ñaar fukki ñoo xam dañuy ñëw ne ma ëmma dépasse ci dëkk bi leen dëgg lañ wax a man de wax dëgg yàlla àll ba fa ma nekk gisuma fa ku dul xëy du taal siin loolu moom gisaguma ko ñoo ci ñaa yàlla te fii ko commerçant boobu sama xarit la sama wëllëre waaye nee na ma gis ñaar fukki nit bis bu sedd nee na gis bitigam ñoo xam ni dañu am luñ taalañ ca dana ko leen dëgg la am ñoo xam moo leen di fay ca balaa la quinze ñu lekk lañ leen fay waaye fa fay ca weer mais kon euh, quinze jours yooyu ni ñuy def góor ak jeeg débrouiller débrouiller débrouiller boo ci dëkkee boo yàggee léegi rek. bisimilah day laaj ndax bay nawet bu nooree nga tëdd mën naa indi ak yokk ci réew mi tëdd mën naa xew fépp xanaa bay na bay nawet kay bu nooree nga ne ci leneen gaa yi tëdd ñu de waaw <laughs> ah, dañuy tra dañuy def leneen dama ne la fii am na xale loo xam ne dafa ñëw foofa eh, vingt cinq jours ci la ci la ci ci la bopp cinquante mille kooku tëdd na kooku tëdd ah, dañuy dañuy bay ba noppi dem ci leneen waaye bay te tëdd moom ah foofa de xew fa moom wala mu ngi tëdd maa ngi fàttali ko am noor sama sëñ bi ma daa jàngal ñaar noor bi ñaari fan laa cee mu ma di mu tool noor bi dama laa jëlee noor bi de benn bés ba dafaa ñëw ba def ca ngoon nga mu ne ma loo def tey may ko dara mu ne ma ba ëllëgoo tey bés bu sa del def dara maanaam àll bi dañ lay yar ci ne bés bu sa dangaa war a xëy def dara tudd moom ab jullit du ko def ñu ngi ko jàng ci téere yi dangaa war fu ñu la fekk rek nga nekk ci lu lay may tiyaaba yoon xiyam wala lu lay may bërëm waaye jullit moom bu toog loxoy kese. jazakallah moo ñu wax nañ ni Serigne Touba waa këram daaw lu jëfandikoo lu jël mbay ana loolu lu muy tegtal maanaam lu muy tegtal lool ban tegtal nga jox. waaw ah, loolu de xam naa ne jàpp ne mbay moom gannaaw sëñ bi ñam yoroon yar na leen xam na ne la ñuy def lu sell la ah ca mbay moom loolu ñu ko waxee léegi ne docteur Xarada yi nee na afdal makaasib borom xam-xam yi def nañ istidlaal ci hadis boobu tegtaloo nañ ci hadis boobu ne moo ci gëm loolu rek laa defee ne sëñ bi moom lu gëm toujours moom lay jël tax defe naa ma di jël. jazakallah mbokk muy laaj ni damay laaj ku bay sëb bu ñuul watt ko ci jamono ji ndax dana may ñaat ak diir bi bu ñu may ñaate ñaata war a toll waaw <laughs> sëb bu ñuul ak boo xonq ci am sëb moom bu fekkee dafa teel a ñor nii dafa teel a ñor ci biir nawet bi ci ndox mi ak tiwut rek day day day boo ko wattee soo ko wattee nag day dana may ñaat moom waaye soo ko wattul moom du mën a may ñaat waaye sëb moom pour ñor di wow del watt rek li ñuy wax boobu da ngay wat bu joonin nga wat bu joonin ko mooy bu tàmbali woo bat fa moom waaye nag ñax ma batee doo xam e, e, e, <laughs> waaye boo ko watee day daal di meññaat man am naa sëñ yoo xam ne nii sëñ Axmad melax lañ ko tudde melax da nga koy ji rek mu mel ne melax daal di ñor <laughs> am naa ko daar mu si ñoroon na waaye fu mu nii ba ko boo fa demaat da ngay def ne a tàmbali meññ bisakalla ku bëgg a bay maanaam ku bay ba noppi amoo foo ko jaayee nooy def maanaam daal njëgg baaxul daal. waa njëg gi loolu moom dina am moom dina am ci waaye nag ñun dama ne bi may wax man dañuy day al aqrab awla lu gën a jege moo gën a yey xëy na li may wax dina sori loolu waaye fii moom suñu borom dañuy suturaal ci loolu Daaru Muxti Tuubaa dama ne la lu gouvernement bi taxawal da fi mën a jaay lu ko ëpp kon ñun loolu dëruñu dëgg la nag am na ñoo xam ni góor état rek lañ mën a jaay lañ mën jaay seen gerte ndax bu ñu ko doon jëlee fañ koy bayee di ko indi Touba wala daal dinañ ci fay ci transport ko jë du ko du ko du ko du ko kii waaye ba tey loolu ma ngi deñ léegi waa Touba ngi dem ba di leen fekk fa ñu nekk di ko jël am na sama doomu ne dañuy dem ba Saalum ñu dem jënd seen gerte indiwaat ko fii waaw léegi daal liy wax ji moom góorgóorlu rek liggéey waaye mbay moom dootu dootu lamb ci Sénégal fii nit ñi soppikoon ci ndax euh, maanaam dañ fi li ñuy bay dafa doyut at yi dama ko wax sama benn mbokk dama ne ko ñun ñi ne ci mbay mi daal xëy boo ñu góorgóorlu rek ndax gaa yi bàyyi nañu ko waaye luñ bàyyi rek fi mu ne nii lu ne xam nga ni kilo kilo pepp buñ koy jaay ñeent fukk ak juróom juróom fukk ak juróom dafa bëriwul ci réew mi man bi mu daataa rek gis naa pepp moo xam ne Mali la jógee ñu ñëw di ko jaay Sénégal Sénégal yow mënoo bay ceeb bu la doy pepp mi nga xam da nga daa gis pepp mu am ñetti at sàq mu am ñetti at léegi léegi fii euh, pepp sax dootu doy réew mi am na at moo xam ne pepp mi ñu indi fii di ko yaay Guinée Bissau lay jóge ah xam léegi kon xam ngeen ne mbay fardu kifaaya dañuy àgg ci boo xam ne boo yéexee julliti Sénégal yëpp am bàkkaar ndax mënatuñoo bay luñ dunde ah ca ñi gaa yi sama bokk yëpp ne ni góor ñëpp daa nekk cere leen gën a ne ñi gaa yi cere rek la bëgg di reere ah man après magal am naa ñaari am naa ay gan ñoo xam ñaar ñi ay góor la ñaar ñi ay jigéen la damaa togg sama cere togg sama leneen bi góor ñëwee ci cere ji lañ reer jigéen ña reer rajale góor ñi moom cere leen gënal moom ñi ci ëpp waaw al yow moom cere leen gënal waaye léegi cere yow nga bëgg foo moom ngay reer ba pare sa cere ji ko a jëlee ci ah, ba léegi dama ne la at mu jot li may bàyyi ci dugub mën naa dundal daara jaaya at mu jot ba ci 2008 bi falilahi alhamdu kon dañoo bayut rek dañoo bayut waaw fexe nag ba jullit yëpp di am bàkkaar nga yor sëb xaalis mun a am pepp moo ñu nar bu ñu tëjoon frontière yi ñu daata bi mu taw gis naa pepp moo xam Mali la jógee ñëw Sénégal gi ñu ko jaay ma ne ko pepp mu dijj mii la pepp Mali Sénégal dañ ko <laughs> dañoo mën na bay seen pepp seen xur yi ñu leen rojal nii <laughs> jazakallah mbokk baax waxtaan yi di la encourager ci sa liggéey ndax lu am solo la ci réew mi ndax jafe-jafe yu bare mbay moo ko mën a jële rawatina crise économique bi ñu ne ndax loolu mooy sabab Goana. waaw Goana moom tudduma ko wax dëgg waaye nag gaa yi def nañ ci lu bari ren ba tey dinaa indi leeral ndax ndax gaa yi nag ba tey boo santee rek ñu defante yi man état ba ma joxee jiwa dama ko dama ko bàyyee ñu ma ko séqal ñi ma ko séqal dama leen ko bàyyee ndax lu bon bon maa leen ca tane ma bàyyee leen ko waaye gis naa ne def nañ ci effort bu bëree baree bëri wax dëgg yàlla def nañ ci effort bu bëree dañoo dem nag ba xam ne lee ñuy dàq li seen xeex bi amoon ak marché ambulant yëpp xam nañ ne xale yi ñàkk bay rek la waaye loolu cosaan li mooy na ndox am ci àll bi ndox bu fa amee xale yi dinañ toog bay bay di bay di sàmm waaw parce que xale yu bëree bëri ren bay si nañ ñoo xam ne Dakar lañ doon nekk waaye ñëpp bay si nañ ren ji ci ñu ci bëree bëri fali laay alhamdulilah léegi nag nañ ñëw jox li ndox mu ndox ndox mu doy waaye léegi nga yor sam xar amoo foo ko bëggee yor saw nag amoo foo ko bëggee ah gis li mën a régler travaux yi ñu di ko may ay mbëri làmb loolu neexul kenn nañ nañ nañ dindi loolu gowaanaa beeg yëpp nañu fexe ndox mi doy ci àll bi bu ndox mi tasaaroon ci àll bi ay 1971 jamono euh, Senghor ak yooyu kon nit ñi duñ jóg ci àll bi ca ñàkk gu métti rek mooy indi choléra yi ngeen fiy dégg ak yëpp nit ñi dañuy daje ci kii bi duñu am ndox muñ naan dajale ci dëkk yi duñu am ndox muñ naan duñu lekk lekk gu baax ah benn waaye day day day samp ay machine mu ne ma machine moom du duutu moo ko samp ci sancaan ndax ne ma sancaan duñ lekk cere <laughs> cere borom barke koy lekk ne ma ñoom mbaxal rek lañuy togg ndam dekkatuñ cere ne ma ci biir dëkk bi laay samp machine léegi waaw loolu la sancaan yooyu fi mu ne nii dañ leen di dañ leen seetaan ci àll ba bañ dawe fa waaye bañ fay dawe xam nañ ne seen teraanga ngi waaye dañ fa am ay jafe-jafe jafe-jafe yooyu nañ ko dindi nañ ko dindi àll bi buñ fi am na moyens yoo xam buñ ko fi nit kuy bàyyi nga nga nga nga ngay dégg la fii nga yàq say milliards milliards bu ñu ko duggoon ci benn bu ñu ko dugg bu ñu ko duggaloon ci ci commune rurale bi baykat bu ne ñu ne ba mu taw ñu jox la vingt cinq mille francs ñaata baykat la mën a jàppale ah, man gis naa ñoo xam ne genn ay bis guñ mën a dem seen tool duñ ko def buñ demee ñett fan wala ñett dem nañ wuti luñ lekk kooku nga ni ba muy taw nga ñëw jox ko vingt cinq mille francs mu mën a am vingt cinq jours ci toolam dina mën a liggéey mais xaalis bi ñoo ko moom suñu teewee yaa ngi ci suñu lépp a ngi ci ñu fab di ko may ay mbëri làmb yooyu nañ ko bàyyi nañ ñu jàppale jazakallahu xeyran sëñ sii di déggal sëñ jëyloo waxtaan leer na tabarkala laaj yi tabarkala macha allah leer na Muxtaar Ka mooy waxtaan incha allah ci lislaam ak liggéey ñu koy fàttaliwaat kon boobu mu jox la ne alfiqiya mu indi seeni tontu bismillah